waxtu sangam téere sangam naka wàcce ci yonent sangam ndax joxe nga ko Jibril lawul ma seet na joxoon naa ko Jibril Jibril jot la wala jotaloo Jibril ni jot naa ko de ndax yóbbu nga joxe nga ko yonent ba wala jotaloo ko mu ne jotal naa ko yonent ba yonent bi yow daal li taxawal yonent yàlla nooyin mooy yow yéen a yonent yaa ne na wàcce ci yow ak yonent jotal na la ko wala jotalu la ko yonent yàlla nooyin ne Jibril jotal lépp loo ko yonent man yow joxal ko ko sa xeet wala joxaloo leen ko mu ne joxal naa ko sama xeet ñu weddi ma rek tey de ma xeet yi yéen na ngeen def loolu jotal na wala jotalut ñu ne fay sat jotaluñu dara dara dara maa jaa ana im basirin wala nasirin ñun kenn mësu ñoo waat waaw nooru waxu dëgg rek tey de yàlla ne noonu yow soo xeet weddi nañ la jotal sa leen ndax xam nga seede mu ne am naa seede seede mu ne xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeet yonent yàlla Muhammad yéen ngeen seede ndax yonent yàlla Nuuhun jotaloon na li ko yàlla yónni woon nitam ña wala jotalu ko woon xeetu yonent ne seede nañ ne yonent yàlla Nuuhun jotal na mboolem li ko yàlla yónni woon ci nitam ña nitam ña ñoo ko xeet wa ne ah nañ ñuy seede te ñoom ñoo ñu mujj waaw yàlla ne leen na ngeen di seede te yéen a mujj ñu ne yàlla yónni ci ñun yonent yàlla Muhammad te muy saadiqul masduq di wax lu mooy dëgg wàcce ci moom alquran muy téere boo xam ne faatil waaw alxuraan nag moo ñu wax nañ yàlla yónni na yónent yàlla nooyin tam ñooy jotal na leen ñu weddi ko yéen yàlla yàlla ne yónent sa xeet nañ mel mat nañ seede wala matuñ seede yónent ne sama xeet ñu fay taneef lañ mat nañ seede rek laa waxee donc seede daal di taxaw noonu daal di xeew itam ñu ñu daal di xeew ñu ñu daal di yóbbu ca safara daal di indi beneen yónent yonante yonante yi nga xam ne yàlla yónni woon na leen de bu ñoom yonante ñëw di seede waral leen nag de waaw naka mu ko xaawaat si waaw ca saaru Musaa Musaa laa de waaye ak mu tey nag rasul yonante ba sallallahu alayhi wa sallam tey dañ daa ji seede ale waral leen yéen ak yonante da seede ci seen yéen maa jaal naa nun day defuñu alxiblata xibla yi nga xam ne moom nga jublu léegi la fii jaajëf kon te nga xale yaa ci jubloom te mooy kaaba dara ngir mënu xam xam-xam ak feeñalal nit ña yetta moom sa dana mu topp rafetlu yonent bi sallallahu alayhi wa sa topp mu perte ala xili ci kéefaram de soo gisoon yàlla di digal yonent mu jublu bayti maqadis ba mu yàgg mu wan bëtt ko jublu ji Makka bëgg naa xam jaam yi nga xam ne dëgg dëgg dañoo dëgg ba sëriñ ci mënu jublu rek ñoom duñ ci sikk waa ak ñi nga xam ne ne ñoom sikki sàkkaane ko ci seen xol ba daañu murtal ñooñu sañ na ca di nga xam ne ne sàcc nañ ko la ñu ñu bëri ñu ko dellu ci kéefar rek la loolu la ci yàlla mën noonu waaye kaanat naka nekk de jublu de xilla la kabiiratan daa di tiis nit ñi laa rëy ci naka rek ñoo abada ci sama gëm yàlla de li muy yoo xam ne yàlla leen jubal waaye jublu bi yoo xam ne tey waaye ñu ngi tuddee jublu dafa mat gannaaw ñu jubloon day dina xabir waaye ñoom tiisam leen lool waaye ñi nga xam ne ñu yàlla jubal leen ñoo xam ne dina ci jëf yàlla xam ne ñooñu yàlla teral rek dina la waaw kooku mooy waaw sololi xibla bi wama kana laaw li ibtidaa umratin kooku di ko waxal wàcc na ba nga xamee ne julli ñi la nañ ay suñu mbokk yi nga xam ne biyaa nañ lu jiitu biir xibla ñi bi ñu toppee xibla yi nga xam ne seen julli yëpp baytul muqaddas la doon jublu ñooñu ñoom seen julli sant na rek laa wax ko lay buur ñoo moo kan laaw ñetti booyee ñu ne dee di sànq ñu naan kum julli seen jëm baytul muqaddas julli bi leen doon julli di jublu ci béy bi ba xale kooku yàlla ñu ko sànq rek ndax ndigal yàlla ngeen toppoon inna laaha naka yàlla la rahiimun aji yeetu lañu rahiimun aji yërëm lañu dinaa fi ci nit ñi rek waaye yàlla ku bëri yërmande la ku bëri ak yërëm la ku jaamu ne ci ci nit ñi nga xam ne dañu yërëm dem de itam la raxmatu te moo gën a jot raxmatu waaw daanaka xam nga soo xamee ne yàlla ku bëri yëpp dëgg nga la waaw ba nga tuddee ak yéeram ñu ne sàmm faasile bi moo waral li fi alquran la ñuy faral ñu mel sago waaye du loolu ne nga am mooy jaamu ñaari xaajal ñii yàlla leen jox yërmande xaas ñii jox leen yërmande xaam ñi nga xam ne jox leen jiitu waaw te ñooñu ñoom la Ah yéen la rawee di jëfante ñoom ñu fekk martaba jiitu leen ñoom lañ war a jëkk a tudd moo tax mu ne la rawee fun aj ñëwet la mu xaasi na mu doog a jaamu na ko boppam tudd na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye meloo jaamu meloo borom bi mu ñëwee ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun fois ku ñëwati la ku yërëm la waaye ci ñooñu ku ñu gëm rek rek yàlla moom rawatul rahim la ci ñooñu ginnaaw fi moom ñun ñëpp la yërëm de waaw ndax moom ñëpp jaamam lañ yonente ne ñëpp gëm rek ñooñu la sant rek rek su yàlla yërëmee jaam yi ba nga xam ne ñu jërëm mooy si rek lañ yaraale ñu war naa ne jëlaale ñëpp ci ñu dem ci gëm yàlla dañ demee ci gëm yàlla ñëpp xewoo nag yërëm bi nga xam ne la yërëm bi ñu yërëm de sallallahu alayhi wa sallam ne ak ñëwati bi nga xam ne moom la yërëm bi ñu ñëwati de waa صلى الله عليه wa قد نرى فقال له وجهك في السماء كيف نتواصل واتنا في يوم قال محمد صلى الله عليه وسلم yonent bi nga xam ne mu lay julli di jublu baytu maqdis itam la ko gën a leeral na muy julli di jublu ca Kaaba ga ndax Kaaba ga waaw mooy xibla ji nga xam ne moo nekk ci dëkkam mu dul loolu mooy xibla Ibrahima waaw tamit ci Ibrahima la indi nga xam ne dañuy ñoom wax ne moom day su fekkee ni waa ñu ngi woote di di Ibrahima it dañ ko nekk ci lay Ibrahima yow ñu ngi wax ne waaw moom day suñu ñu ko lakk gisuñ ñu it suñ xiblaa ko suñ xiblaa ko day gisuñ xibla ñu day julli julli day ci la xiblaam yeneen ci saa yi ma ngay séen asamaan ndax julli la ñuy ñëw wax sa dara lu jëm ci xibla ñëpp moom la ko góor ne xam ne gis nañ ñun yàlla sa xalli wajhi ka sa teetu kanam sa ci sama jëm ci wàllu asamaan gi di séentu ak yooyu de gis naa la yaa ngi séentu asamaan saa yu nekk di sotti yooyu di wàcc ci yow pour jox la ndigal waa nga jur ñu xibla nga nga xam ne mooy ma saa la ca Makka mu wàllu wàllu la xiblatal xibla a nga danga sopp ko rek léegi nag yàlla dana la jubale ci xibla ba nga xam ne moom nga sopp sa wàllu jubaleen wajaka kanam sa ca wàllu waxtu julli satral masjidi ca wàllu jàkka bi ala raami nga di ñu warmaan léegi nag yàlla jox na ko ndigal ni ko sooy julleeti jublu waaw sa kaaba rek la affaire waaye su ma kuntum bi nga xam ne yàlla yonent bi rek la waxe mu mel ni ci moom la jagoo mu daal di waxe xeer yi ne waaye kuntum te su ñu nekk yéen mboolem xeer wala jibale leen ujookum ay kanam seen sa trawa jëm ca wàllu kaaba ga de mbala seen yoon xeetu yonent yëpp fu ngeen mën a dëkke nag waaw bu ngeen di julli da ngeen jubale seen xar kanam waaw ca wàllu kaaba ga rek looloo tax képp kuy julli waaw wala ku jublu xibla rek laa wax rek ñun tam ku jublu sax ñun sax jublu sant rek rek loolu da nga si ñëw tam ñu ootul kitaaba joxe nga leen téere la yàlla ñu dal ñu xam am na yoon tam ñu fàtte xibla bi ala ko aju sax la ñu rab ñu ko borom seen al kitaab dañuy dëng rek waaye jàng nañ ci tawreet mais yonent bi nga xam ne dana dikk ci mujj ak jamono danañ ko sant mu julli jublu baytul maqdis ab diir gannaaw ga danañ ko sant mu wan ba tukki di julli di jublu masare tax na ne suñu diine fi ñoo gën a xam ne dëgg la ndax téere yu jëkk yaa xam ne ko dama laaw déet bu wër ya xaafir mun ne aji bay xam moo tax ñoom la ñoom jëkk rek wax dëgg yoo xam ne yéen koy la ji def wala yéen atoo ta wallaahi gam dikkee la gam jax nga la si na ñaama ootul ci kaaba ñëñat téere ootul ci kaaba jax na bi kulli aayatin ngir bépp kaajoo bi tegtale si dëgg ji leen xibla day naataal yoon a toppatoo ñu mukk xibla fa ka xibla fa de al kitaab nag loola mën a indil ci kaafeer mën laa mukk ñu topp sa xibla de ngiram mbënd wala saa déedéet waaye bi kaajoo waaye ñu topp sa xibla tam xibla tam de waaye yooyu itam nag lu yàgg yàgg mënuñu bëgg nga tax nga fekk leen fekk seen xibla dara si laa xeere loolu dam ne yaakaar yeneen yi waaye ci yoor yi topp ko waaye dam ne yaakaar yeneen yi yéen ci dellu ak seen ci la jëre wa ma baada yi déet ñenn seen bu taabee am ñu doon sa baabi ñu lay ci xibla ñenn te yéexee dem nasaraan kat waaw bañ jëm rek moo leen doole ñu xaritoo ci kaw nii waaye kenn ñu bisa xibla morom yéexee xiblaam moo sow rek moom fay li jublu sow nasaara xiblaam moo fekk mu jublu penku kenn du ci jublu sa xibla morom ay noonu lañ ci wala ñu sabata wala ay dem kàttu ba ah waaw ba mu la soxla ñun di may jaasa gannaaw gi lu di ko mere mere ñu ci ñëw ñu naka naka yow nga leen kattee su nekk rek yàqu ñu xam ne doo ko def ba mu la saali bi laaj nag la ko soñ soo doon bokk ci ñëw topp nga bokk nga tooñ ko doo rek laa wax ji ci moom la jublu ndax mooy ndogal way bi gi waaye lu mu nekk keneen pour moom yow seen xibla mooy sow ndax wane watal sa bijaanibul xarbi yi Musa dafa yàllay jox lam ko doon jox te mi xamul xam nga jawabi sow wala joxe moo tax yow it ñoom ñu ne sow rek am barke seen julli yëpp sow rek ñu jëmale de waaw nasaara ñoom seen xibla mooy penku ndax waa xam makaanan sharqiyan nga xam ne fala Mariama demoon waaw ba yàlla may ko yonent yàlla Isa waaw ñoom itam jàppale ne penk rek moo am barke ba ñoom waaw seen julli yëpp penk lañ koy jubalee moo xam juble naa xibla gi waaw moo xam jubloo tan moom julli ñu nag ñoom seen xibla ñun saxaaj rek ci ndigalam yàlla fa leen yàlla digal ne nañ julli jublu fa rek ñu julli jublu fa ba leen ne moom la ñu ñaari kuréel yi doon sàkku de seen xibla moo di Kaaba ga Kaaba ga mooy place bi nga xam ne fa la seen yeneen si juddoo ñoom itam waaw kon ñun jub ñu ñëwoon Makka ngir ne fa la yonent bi jubloo fa la yonent bi jubloo ren waaye bañ toppee ndigal yàlla mu jubloo ñu Baytul Maqdis ñu jublu mu jubloo ñu Makka ñu jublu léegi jox nañu xibla ja nga xam ne mooy fa nga xam ne fa la suñu yonent bi jubloo itam rek rek mooy li nga xam ne moom la ñaari kër yi doon waaw ba mooy ndigal yàlla ñu topp nañ ndigal yàlla ba am ko ci rek rek àll bi la ñu aatoo na jox leen daal alkitaaba tawraat يعرفونه بل يقال لي على محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون كما معهم ذوق الجعير من إذا قمنا يوم لا يلا كثيرا ترى xam ne ku ko cëri sukk rek xam ne kii rek yeneen yi doon rek na dañuy wax yor ndënd rek waaye xas nañ xam ne kii mooy yeneen bëgg bi nga xam ne moom la taw rek tuddoon rek mu ne naka ñuy xale seeni doom waxut naka ñuy xale seeni baay te dëgg-dëgg nit baayam la gën a xam fuuf waaye ci doomam li tax waxut ni waxut ni xam nañ leen ngeen xale seeni baay baay bi ñoom li nga xam xam ne kii sa baay baay bi ñoom xam na jamono yu yàgg muy dund te xamulee ko de ndax yow boobu juddoo ko la tax na doo xam ne loolu yëpp sa baay rek waaye doom bi moom bés ba mu ne ci sa kanam la moom dara wóorul la ci moom moo tax mu wàcce xam-xam yi waaw ni da léegi ne xam nañu yonent nañ xamee seen i bàyyee daf ne xam nañu yonent nañ xamee seen i doom de Abdoulaye ibn Salaam ne ne wallaahi ba ma ko gisee moom laa gën a xam ci sama doom de ñu ne ko ni nga def ba gën koo xam ci sa doom mu ne doom ji leen xam ji ñu ko xam njort rek la waa ak baax waaye mën nañu sax daal murid la aussi waa keneen jub ko waaye yonent bi moom ba ma ko gisee amul benn sikki fakka ni kii daal moom la toora doom ko rek laa wax kooku tamit wax dëgg tey waaw way na fare xam ne ko kuré minum ci ñoom sumni ko dina baraxadak lool te ñoom yàlla mooy da nga xam ne mooy li nga nekkee ñu ngi ñëw mu di dëgg waaye xooyu leen ni waaw dëgg gaa ngi def ñu nga nekk yow yonent yàlla Muhammad alaak mu ngay aji dëgg ñu rabbi ko ci dafa baram xanaa sakk na waaye bu nekk bi nga xam ne ko way si bul bokk ci ay fitna rek wala kenn am ci wala kenn ñu àgg naka la ñuy fépp ci xaar yi ñu gàttum ak jumlu wala moom mooy leera bi jumlu la ko xaar wala sax am nañ ci ñu jumlu waaw ci seen jumlu seen ñaan kon dafa jëkkante ak ñu am xayraat yi war ñu yeen jëkkante ay ñu waaw bàyyi yeen jëkkante la waaw ay la ma takkoon lo parce que nekk yaa ci la yaa ci gëna dëkkee ci seen la yàlla bari ñu ñu rek waaw mbooloo bu nekk am na it xibla bi ñuy julli di jublu ne mu ngeen jëkkante nag ay yiw la affaire ndax yéen gën a ngeen sang rek fere waaw buñ seetloo baax xam ne jaam waaw li nga xam ne moom la yàlla laaj moom mooy waaw muy fat lu saa nekk waaw du bañ a sànq wenn waxtu alquran dafa yor saaroo ilaa maqfiratin min rabbihim saabiqoo ak tastawi seen saaraat yi jëkkante rek la ñuy sant rek loolu la mooy gëlbat ci waaw benn minute ci fa dund waaw te nekk loolu bu jafagu lu baax rek la affaire waaw su waxtu julli jotere yonent bi joon benn waxtu mooy nga demal yàlla waaw njëkkante jëm ci lu baax mooy bu waxtu way jot rek nga julli nga julli jëm bopp waxtu wa jël benn waxtu mooy nga def yàlla digg waxtu wa kooku yërmande yàlla la yàlla xam ne yërmandeem ba yaaxal waxtu wa kooku mbaxam yàlla la rafetee kooku moom soo juddee ci mujj yi dañ laa jéggal rek waaye def loolu nga waral bu ndef rek waaw waaw tax nga xam ne moom la eh, ak yàlla laaj ci jàmm bi mooy yonent saaba yi dinañ daal nekk ci suñu biir di waxtaan ak ñun di bëggoon ak ñun di wax ak ñun di ree ak ñun waaye bu waxtu julli jotee dafa mel ni mosul ñoo xam mosul ñoo xam rek laa waxee rek waaw mu ngay def li nga xam ne moom la ko borom sant fa bu ko jëfante ne alxayraat yi ay na maa fekk ne dafa leen nekk yaa ci dikkee bikum ci yéen laa yàlla gane yéen ñu leen boole dama leen boole ci kër jël yàlla yéen ñëpp ñu fay leen seen i jëf inna allaha naka wala ak yeneen ak yaata nawu xanaa tamit rek ñu def rek fa min haysu xarajta tasifu génn nga jëm ci tukki fa wàllu bi la wéel wajal ko kanam fa fatra masjidi jëm ca wàllu jàkka ja alxaraam jëf bi ñu war a mën de waa baamu na ko ngir su fekkee ni waaye ku ci nga xam ne soo tukkee di ñëkk dajee fi la war mu ne foo mën a tukki su waxtu bi di jotee wal bëtin sa kanam nga jëndale ko sa masjidil haram le way na naka moom julli ci masjidil haram yàlla ko moom de aju dëgg ñu daal di jëtt ko fa bañ fa oma laa jël mbir ñu xaati ñu aju dëgg xam naa sama rek la ngeen def rek wala ay ko xaral ko fa ci jënd le wala ñu ñu fa wàllu jigéen wala wala ko kanam sa kanam ñu di ko ali ba ka ya haram jënd ñu harmal génn na nga julli julli ma kare di yaakaar ne ko léegi waxaat ne ko mu ngi ci dafa teg daf ci bëgg a xamal saa bi nga xam ne jagoy ci yoon ñu ñëpp la waaye du ma continue te fu ngeen nekk wala ci wala mooy jéem sama ay kanam seen katara ñu ci digum ci wala jokkoo wala wala ngi katara wala dem ci wala ñu def waaw fàmm na ko waaw ñu taasi yàlla yaakaar na ngir bu nekk fi ñu naa fi ñëwal yow dañ ñëwal ak dàggee alaykum ci yéen rek ñu leen ko te ñoo xam ne ñoo doon ñoo doon ñoom dara ñu leen wax. bu njëkk ñoo xam ne laa wax ne moom day wax ak diine la woote waaye bay na ko laal yow di wax ne moom day def ci diine waaye kat na fi kër la loolu yëpp nag su bëgg ko la jeex na léegi ñu ngi leen waxaat la nga xam ne diine Ibrahima ñaar ñoo ci bëgg Ibrahima ñoom ñu ngi leen di la def nekk àll bi la ñu amee solo moo toll nii ñu ci ñoom lu ngeen ñëw xam ne ñu daggee daggee di bëgg rek kuy daggee dama ci bëgg nga xam ne tey waaw moom bëgg te rek moo ko xir ci la muy wax bi nga di dëgg gannaaw bu ko xamee kooku ñoom waaw ab dàggee duñ wax balaa tax taw waaye bu leen ragal leen bu leen ragal dàggee ba ñuy dàggee leen ak taw yi ragal leen moom yàlla ragal yàlla moom mi nga xam ne mooy seen borom te ñu daa digle topp leen ko rek wala wala ñu ci moom def li ma koy nit li ma matal ñaama ci teewal sama rek ci yéen ak itam kon ko yàlla jubal leen ñun di ñu ci ñaan dafa bëgg a matal ko leen waaye ci yéen ne baqale leen seen doole ma nga gën ji waaw tataru ngeen jubbe waaw matal nañ xewal googu ci yéen ak matal kamu arsalna kenn matal ak ak yéen ci ñu ci rafetlu ci yéen ñi ñu ci njëkk ci ci yéen de naka la matal ak yéen ya nga xam ne ni yéen ñoo ci yéen yéen ci loo xam ne ci yéen dafa ko yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñett de jëpp nañu la ñu jàngoo aleykum ci yéen ayaati alquran karim wa yuzakkiyukum sabila ba leen ci kéefar wa yaxlamukum tamit xamu leen alkitaaba alquran wala su ma taal xar nga ko diiram yow yaa ngi koy tamit xaw a leer maa ngi fàttali yéen ñëpp ñu ngi fàttali ñu ngi fàttali waaw waaw yéen xewal ñu ngi defee ñu ngi teewee bi nga xam ne yàlla yéen ñu ci yéen ñu ngi alayhi sallallahu alayhi wa sallam de parce que réew mi ñu ngi waaye ci diine yéen jaadu ci diine de doon julli doon sabbaal doon wax laa ilaaha illallah doon wax alhamdulillah doon wax allahu akbar su ngeen ko defee askurkum ma yàlla tudd bi ngeen leen di rek man yàlla dama leen ko fay waaye fas yéene ñu tudd leen ma tudd leen tudd leen ma tudd leen rek yonente nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ne maa ngi ne dama dal di jëccaare képp ku ma tudd te maa ngi ànd ak sama jaam ku ma tudd leen moom càmm ma tudd ko mu sama jënd ku ma tudd leen fi mbooloo ma tudd ko fi mbooloo mu gën mbooloo ma de waaw ku kàpp tudd yàlla rek yàlla yi fay yaakaar bi tudd yàlla yàlla ko dana tudd sa jëm bi ñu yëpp rek bu fekkee da ngaa dajale mbooloo tudd yàlla ci biir mbooloo yàlla dana dajale mbooloo mu fekk la ci bu fay la alaat tudd la ci sam kanam rek laa tere loolu jàmbet loolu waaw parce que loolu tudd leen waaye parce que ma tudd leen parce que loolu tudd leen nag parce que tudd ma war leen si kar nag labbee na mboolem koo di xam mboolem koo di si kar yëpp ñu di laa ilaaha illallaah ñu di istighfaar muy salaatu ala nabi muy jàng alxuraan muy laa muy allah allah muy alhamdulilah muy allah akbar bépp xeetu sikkar rek waaye fàkk na ci waaye mbir ak yooyu rek sikkar boo xam ne ne jaam soxla woon na ko rek waaye dana ko jëriñ bu fekkee tey yaa ngi sikkar sa xol jëm ci yàlla itam bu mu paree saxal ci sikkar rek yàlla bu la may nga di di ci làmmiñ mën na laa may nga di ko tudd ci làmmiñ te xol bi mën na laa yóbbu sax doo ngay tudd ci sa làmmiñ waaw sa xol moom itam di tudd mën na laa yóbbu ba nga dem ba nekk di di koy tudd di ko tudd xam te loolu jafe bu yàlla jàmm rek la tey waaw loolu mooy na xam ak jëtu war a فمن يمسك في الكتاب ولا تكفر بالله يا أيها الذين آمنوا أن يمدعن مع القرآن استعينوا وأيدي فبكوا ليركي بدا على كرة بالصبر بالمن وإن تبعوهم لغين فبكا على كرة لغين تجيب فبكوا لبوي من جير من جنة مولي جنة وعلم جنة يالله سنتي كفا لغين فبكوا ñett daraja waaw ba bañ koo jooytu ñuñ topp yàlla ba def ko ñuñ mooy yàlla ba bañ koo def daraja boo bu ñëwee balaa ba xam ne jooytu la ko xanaa gërëm laa ko yàlla yàlla dina la nekk ci ñett téeméeri daraja xanaa ne ku nekk da nga moo ci diggante bi asamaan su fekkee la yàlla dana la yëkkatil kooku mooy mun ko jiitu réew mi dana la yëkkatil juróom benn téeméeri daraja dara bu nekk daal di diggante bi nekk asamaan su fekkee ne nii mun nga nga bàyyi li nga tax seret kooku moo ci gën a jafe yàlla dana la yëkkatil juróom ñeneen ci téeméeri daraja bu nekk ñu ngi faral di diggante bi nekk asamaan waaw ñun ñu daal am na lu ñu am na lu ñu mën ñun su mag mooy ñun nga bàyyi nga lii la topp dina yàlla diglee ñu bëree ñu ciy góorgóorlu waaye ñun ñu bàyyi ko yàlla yéen fekk labaare rek ma koy fagoore waaw boobu moo tax ba yàlla moom mbiram àllaaxira la nga jëndee ba lu ko buñ amul dara looy def ci lu baax lu mooy dangaa buñ waaw xataa jotaay bii nii toog sax di déglu téere yàlla bi bu ko ci wéy itam ko def rek téere yàlla bi léegi ma xam ne sax ba ñëwee loolu waaw wasalaati ak guddi na ngeen di déglu téere yàlla bi guddi jàng ni ko aw ñu gën a gën a daañu ci gën ba gisal julli yoon ñu ne juróomi yoon ak màgg gi nga xam ne moom màgg na ko moom julli yoon loolu yàlla farataal da nga xam ne julli bi gën a màgg julli gën a màgg koor moo gën a màgg ay te daa ngi ñu daa loolu moo tax ne te ñu ñu xam ne nga ca boole itam di góorgóorlu di julli yoon waa julli juróom julli nag waa balaa ñu koy tudd te nga xamee ne matal nga boole mooy yàlla santaane matal nga tam yaa ci génne jënd ko ci waxtaan nag laal waaw ba noppi waaw te tabax na yàlla waaw ci waxtu bi wala sa njaboot nga teewoon sa bopp tey woon waaw jënd nag jënd naa xam nga yàlla ah saa bi naa jënd ko la ma xamee nii nii mu ne yàlla ànd naa ko mu ñëw rek moo tax de waaw léegi bay ñu ñëw ci jëf doole waaw ndax yàlla ñaar ñu ngi wax loolu dañuy déggee ba mu rek waaw ndax yàlla ndax yàlla fekk si am waaw ndax yàlla ba dégg ndax yàlla loolu yëpp ñëpp ñëpp loolu rek julli yàlla dañ ko waral mais na ngeen di julli takkal ko waxtu takkal ko di julli te bu fekkee julli julli gi fi nekkul bu yàlla tey ci subaare ay julli bu takkataan ay julli ñu tuddee ay julli bu dee ay julli bu suba ay julli yooyu yëpp xam ne xikma bu ko waral rek bu fekkoon ne yàlla daf ne julli rek ñu bari ba kan ku gaaw a yàqat la mën ngaa tey ci ba ba ngoon nga doon julli sax benn waaye jox nga julli xam ne sax la jëmee si benn ñëwee na ko loolu itam ndax su bëri rek nga ko aatan sakkal ko itam ay waxtu bu waxtu way jotee rek loo saggan saggan xam ne xibaar jot na dara warul na lu may bay yëpp dem joxe ji ko loolu day bu sakkal ko xoote kat waxtu yi ci jotee rek nga dégg jàmm yàlla imam na yàlla loolu lépp yàlla defal na ko ci julli yaa ngi dimbale la ñu toraa julli ba yaa xam ne julli la ci yàlla doon bëggee moom la ci gën a màggal farata yëpp ci suuf si dañu wàcce waaye julli lañ ko fay asamaan la ko yàlla waral ci yéen waaw moo tax ba julli def ci jàng yi lu mën a jël ate gëm yàlla la wax ina safaa wal marwata min sha'aa'irillaahi kooku li ko wasal wàcc na ba nga xamee ne ci kéefër safaa ak marwa yaari daj lañ yoo xam ne kéefër yi dañ faa defal pen yàlla di di di yem ci diggante la nag di leen jàng asaa moo nekkoon ci kaw safaa maa ngi la ci nekk ca kaw marwa kéefër yi ñoom di dox seen diggante di fa wër di leen jàng ba nga xamee ne lislaam dikk na nag waral xaj waral dox diggante Safaa ak Marwa am ci jullit ñi wax ne dox diggante Safaa ak Marwa daal wax dëgg yàlla dëppul ndax yoo xam ne daa dox di jaamu këram rek tax na moom nit ñoom rek dem kéefar la. wóor na inna Safaa naka daju Safaa wal Marwata ak daju Marwa yaari dajam ca Makka seen diggante ñeneen ci téeméeri ñaar la. bokkut ci a kéefar yi bokkut ci mandarga diine yàlla yi lañ bokk faman hajja sawa sa sata hajjanu al bayta néeg aw samaray keni moom rawo rajuloo de bakkar xale yor ko nga taxaw bu yor ak daanaka wax diggante sa nit ñi naa ci ñoom ba ci kaaba ga nga dox diggante sa kaay moroom kooku waa benn bakkaar bi ko ci doon yor yàlla dama koy yowal rek waa xaaj ci tànk aj la bokk ci ngërëm Malik waaw di ci farata waaw ci njëriñ saafara yi waaw di ci mujj njëriñ la waaw Abu Hanifa tamit Fatal Marola lii ci mujj ci hujja yi di ko dox yonent Yàlla Ibrahima moo sañ ci Makka lay faral sax mooy dafa amoon jabaram Saaratu am na ñoom juróom-ñoom fukki at ak juróom-ñoom fukk nit ñoo am doom nit ki Ibrahima waaw gàddaay Iraq bëgg a dem baytu maqdis diyaa ngeen ci yoon yi doo xam ne ku fa romb ak jigéen bi rafet rek mu nangu ko te saar rafet jigéen ñi àdduna yëpp yëpp gën a rafet saaram yooyu fii yooyu dégg yëpp saara sa rek la ñu dul Ibrahima nag dañ ko yëg a juddu ak la mu ne ndaw sa kaw suuf suuf gëm yàlla su may mën ak yow xamu ci kon nag di leen sama jabar léegi ci yaay sama mbokk suñ ma laajee danaa wax ne sama mbokk nga doon sama jabar ndax buur bi soo gisee nga ànd ak jigéen boo ne sama jabar la rek ñu nangu ko lépp kenn war nga xam jabar bi rafet si moom mooy moom su fekkee da nga sama jigéen la nag ñu bàyyi laa ñëw Ibrahima bëgg a wax ne sama jigéen la ndax ndax mu rawale jabaram te lim ko nangu mën ni doon sama jigéen la ci diine de ñëwoon ñu yëfatu ci marab yi moom jàmbat ne nar na yàq nar gi la bokk marab yi taxul koy soore waaw ba nga xamee ne ñëw nañu bëgg diwaan ba mu taal di kees dugal ci jigéen ba tëj ko waaye xam nga diwaan ko dina ko ma ci kees bi ñu yóbbu leen ko seet ndax loolu rek lu ma neex ma moo ci ne rek ma jox leen diwaan bi loolu te leen neexee ñu leen dafa sosa firis ma jox leen ji ñu ne leen nangu naa leen rek daal di di kees ga parce que jigéen gi rek rek a nag ku fiir la woon yàlla daal di xatti ci laay yi dox diggante a yàlla Ibrahima ak Saara sa jabaram ba sëqur ba mu jégal ñoom ñu ngi teg bëtam ci ñoom ba ñu xam ne ca buur ba naka ñu indi buur ba ne ko kii la jigéen la joo xam ne ren waa yaa ngi ba léegi la ko buur ba daal di tànn la xam ne wetu Saara sa jinne daal di ko mërmër ñu daal daanu ci kawam ndem daal daanu ci suuf di ko di ko di ko di ko waaye ay waaye ba mu ngi tiib ci xolam day delluwaat ci ci tagoom dellu weer loxoom ne mu ngi tëye ndaw si dina ñu dellu ko normal na ko déedéet moom mu ne lu tax lii ma dal dal moom mu ne ko damay <coughs> naa la may naa la ab jaam indi benn jaam bu jigéen bu rafet moom it may ko muy Haajara li li nga xam ne na bor na ndaw si ne te mën daa am ci moom dara naqari na ko mu neen fokk mu mettal ko waa dal di bënd la def ci jaaro booba jigéen ñi daawuñ ba ñu buñ def jaaro ñu nga ko rafet mu def rek mu rafet ñëpp roy ko ba nga xamee ne bënd na noppi ba def ci jaaro rek ba ngoon di jot ak jigéen ñëpp bënd nañ koy nopp ah def ci jaaro ba léegi jigéen ñaan koy def rek ah, ah, ah. ko tëra si mu ne ko yàlla sagal na la noon ba waaw ba jagewul sa jabar jox na la ab jëmeer de boo xam ne dana mën a liggéeyal ne ko wala sey naa yow ba màggat naa te xamuñ doom na ma jëmeer bii jox naa la ko adiyee na nga def saara waaw ndax nga am ci dox la te yonente yàlla Ibrahima muy mu ko waaw ci jigéen na naka taxa am doom saara tamit tere na am doom naka doom rek moom mu daal di ji am doom waaw Isaaka yi daal di judd ci rakk Ismaila ñoom ñaar nag bañ màggee waaw Ismaila moo ëpp doole Isaaka ko mu ñëw ndey ji nag daal di mer ñëw ci Ibrahima nekk lii du ma ko mën a muñ te dootu ma ko nekk mukk laa dina ci nga xam ne sama jaam rek la woon waaye jublu bi sax muy ñëwalee sama doom bi dootuma ak moom Hajara ak daal kasal leen fi mu jëm waaye dootuma ñoom Ibrahima jigéen gis ko yaa waa jabar jaa koy leen Ibrahima daal di koy war gële leen daal di togg Hajara ak Ismaila doom ji waaw di gisam ndox ak muusam sandarma waaw mooy seen yóbbal bi daal di war nag ku di jaalab kàtt nekk di baal ci mag foofu nga xam ne fa la caaxaan waaw daal di leen ko wàccee te dañ leen muus ma muusam ndox ak muusam sandarma leen def naa ma ngay gisee rek rek Hajara ko xaw Ismaila Ibrahima Ibrahima yonent yàlla Ibrahima tontu yaa ngi dem wàcc ma ci àll kàtt rek bi de yonent yàlla mu ne ko Ibrahima lii nga def sa borom la ko sant mu ne ko sama borom moo ko sant mu ne bon ak sa borom waaw xam borom bee mar doomam mar Ismaila mar da bëgg a waaw mu daal di daw moom Hajara ba xëy taxaw ci kaw daju safaa wi séentoo ndax dana seen lu bokk ci ndox ci dara mu daw ba ca Marwa ci dara mu daw ba ci safaa gi ci dara mu daw ba ca Marwa gi ci dara daw juróom-ñaari yoon ci diggante ari daj yooyu mooy si nekk dox ci diggante Marwa ba léegi gannaaw ga nan la Jibril ñëw daal di këddaa ci wetu Ismaël rek waaw mu daal di bënn teenam sam-sam bi nga xam ne moo fa nekk duñ ñu fa péncam yàlla waaw loolu mooy sabab si waaw sa jàpp makare mat li nga daañ leen ko wax ci saari Ibrahima insha Allah ba nga xamee nag ne Safa ak Marwa waa ci njël den noonu la woon waa gannaaw gi nag lislaam saxal na ko léegi boole na ko ci mandargay waa mandargay diine yàlla ji nga xam ne moo di lislaam de ba man tatawaana waaw bu coobare na mu xayran aw yi tew wët looku waaw wët da nga ne moo ko war inna allah naka yàlla saakirun aji sant la mu jëfam waaw alimun aji xam la mu ko def inna la fekk mu ne ma ansalnaa minal bayyinaati kooku li ko wasal wàcc na ci yow di nga xam ne dañ doon nëbb melaw yonent ba ca tawreet ak aaya njàm gi ñoom la yàlla wax na inna ladina naka ñaaña yaktumuna danañu nëbb nit ña ma ansalnaa lanu wasal ko minal bayyinaati ci laala moom ay kawte la woon daa akam jub te mooy aaya njàm gi waa ak melaw yonent ba sallallahu alayhi wa sallam min baadi ma bayan naaw gannaaw bu ñu jëlee ko li naa fi ñeen ñi fil kitaabi ci lay ka ñëwee la gaay yàlla na ñu laaw dana sori leen yàlla yermaaneem waaye laa nañu dana rëbb leen laa yoona way a ñeen mooy malaaka yi ak ñu gëm yàlla wala lépp lépp sax dana leen rëbb illa la ñoo yàlla ñoo ñu taaboo tuub nañu waa sa ta ñëwee nañ jëppeen o kay yéena ka jiital nañu la boon lay ka ñëwee la gaay xattee ñu kanama nangu la tuub alayhi ci ñoom rek wa na man yàlla sawaabu maa aji nangu ci ray ni maa aji yaram njëndam de inna lasina naka ñooña kafara weddi nañu wa maatoo tañ dee hom tañ ñooñ kuffaar way weddi lañu ulaayika ñaale gaay alayhim aji nak la ci ñoom laanatullaay sori buur ba yermaaneem yàlla nu njëkk di wax rëbbam yàlla du yëbb rëbb mooy ñaanal yàlla ñaanal yàlla musiba yàlla moom du ñaan waa dafa ku bëgg rëbb rek dafay sori yermaaneem kon malaayika def rëbbam malaayika ya kon naa def rëbbam ñu aji ñaane musiba yi wala leen xaalis dina mbir mi ñëwee deel caa ca moom la rëbb wala xaalis dina mbir mi ñëwee deel caa ca wala safara nga xam ne mu nga jëlee ca rëbb ma daa yoo ko foofu teekul xayofal anum walis leen alansa bu bugal ma cam tarfatalaay ni laa ñoom ñu ko doon def yi te leen gis ko dootu ñu ñuy xe waaw ñuy ci wala ñuy gàntul rek way laaw ko moo ilaawun waahidun kooku li ko wasal wàcc na ma nga xamee ne Quraysh dañoo daje ñëw ñun day danga ñoo jaaxal ñu ni léegi am nañ ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñetti ba léegi suñ fañu suñu aajo fajuwul nga bëgg ñu xoo ci yàlla rek mooy jenn yàlla suñ jëm yeneen ne jenn yàlla rek mooy seen yàlla ñu ne ko melal melalal yàlla jooju boobu na mel wër ne ilaaw kun yàlla seen te di aji xeyoon jaamu ci yéen ilaawun yàlla la waaxidun ji di jenn rek yàlla muy ñi nga xam ne moom ngeen war a jaamu mooy yàlla ji nga xam ne kenn rek la amul ndend kenn la ci jëmmam kenn la ci meloom kenn la ci jëfam de daa ilaa déedéet booy jaamu ci dëgg ilaawoon dara moom amul kenn ku xeeyoo jaamu lu mooy moom ndax mooy ki nga xam ne lu moom soxla nga jëm ci moom te moom doylu na walis lépp lenn de arrahmaanu moom a di aji teewal mbindaafu ma fi aduniyaa rahiimu moom a di aji teewal mu ne foofu rek mu ay jaamu de ñu ñëw ne ko dégg nañu la wax melal nañu yàlla jooju waaye wan ñu nag ay tekkal ay kawteef yoo xam ne danañ ci daal li nga ñu wax mooy dëgg mu daldi indi nag aaya indi juróom-ñetti tekkal yoo xam ne yépp fay fekk li ngay fekk waaw uh-huh. daldi ne inna fi xalqi samaawaati naka aji la ci asamaani juróom-yaar wala les suufi juróom-yaar bind gi nga xam ne yàlla bind asamaani juróom-yaar ak li ñu lamboo waaw asamaani juróom-yaar bañ ci nekkee ba dina sosoo asamaan bi am na salaa yu doxab juróom téeméeri at yaa yu doxab juróom téeméeri at rabab kabre boo asamaan malaaka nga fa taxaw dëkk fa jëru ko wala ñuy ba asamaan waaw sosoo ba léegi jant bi di ci yi di ci dox waaw weer yi di ci dox malaaka yi ca ci awante guddeeg bëccëg ba àdduna sosoo tey mën laa wax ne fale ci asamaan si day yàqu na fale najj na waaw loolu waaw mu bind suuf bu nekk fii waaw ci lañ boo xam ne doomu aadama yi ci lañ dëkk di tabax ak ak ñu njëkkee dee yéen a ka bay ak jëmbat ak guddi waaw bàyyi may dëkk ci yentent yi dëkk ci njaa njaaxale yi dëkk ci guddi ak bëccëg ci ñu doonte noor ak nawet taw mbooyo sedd waaw lépp ba ci suuf nee na ba léegi mën laa wax ne fii ci suuf si yàqu na waaw nekk na ci loolee waaye ci secteur yi secteur yi nga xam ne boo xam ne ñu ne la aw nit yàq na asamaan ak suuf rek gën nañ kaa ci mën loolu kenn rek wér na te rek moo yore ñu di ko jaamu benn ngóor waxtu laa fi lay lii aju nekk guddi war na xaari ak bëccëg wuuteeg nga xam ne guddi bëccëg wuute nañ ko ñoom ñaar te ñooy moolante ci daay man ku kii di dem rek kii di dikk kii ñëw leer nañ ni kii ñëw la dem përëf du day bëccëg nga xam ne buy ñëw doo xool mooy rek gis waaw bëccëg rek buy def itam dara kàmm doole ba mu ñëw parce que sax bu ñëw ñëw dégg sax bu ñëw nga dégg tafarka waaye mosu ñëw dégg fukki ci ñëwee wala ku nekk ci ñëwee nekk ci ñoom ñaar jëmul toon rek kenn du jiitu sa rek waaw sa morom ak ci waxtu yoon noos boobu nga xam ne du jàngal benn waxtu waaw nit moom lépp lu muy def dana am moos ay dé lam doon def am ca waaw loo xam ne waaw soppeeku na waaw wuute guddeeg bëccëg di dem ak dikk ci yéen ñu ràññee ko kat dalee na jëlaat suñu kàttan la yéex a góor amuñu amuñu wax a ngi fàttali ci def. ci aju ci gaal yi te ci gaal yi nga xam ne tamit danañu daw ci géej ci mbir yàlla bind saxaar ndox muy dox ci kaw géej géej nga xam ne su sa sax boo ko jotee mu suuf mu day ni gaal ci weñ ak bant ak doomu aadama yi ci dëkk faa marka ni ngeen koy ci kaw ndox mi jam sa dëkk woo na loolu day nekk ci laaj ak tegtal la. dina tëgg pour nga xam ne ñaar ak ñaar. jimaayaan ba ma ca dana mu jëriñ naa sa liggéey. sa faxaar yi nga yëg waaw bu ñuy dem ñu def sëpp ay marchandises yoo xam ne nit ñi ñoo koy jëriñoo. omaan sallallahu ak la wàcce na ko yàlla. mina samaay mu tukkee min maa ngi ci laala moom ab taw la. faayaa te mu nga xaw la rasul daa demoon ca ca gannaaw woon taw bii nga xam ne tey yàlla nga mu bàyyeekoo ci asamaan fekk suuf wow koŋ mu daal taw suuf daal di tooy xep daal di sigéey balaa ñetti fan mu daal di génne gàncax loolu na ca laay ati fekkal léegi kat di fekkal fan. opasta ak la mu fasalee fii haa ci li yàlla tasaare ci kaw suuf si nag ci daaba yu bokkut jëlem yeeg nag yeeg bëy yeeg xar yeeg fas yeeg xasala yeeg mbaam yeeg yëpp yàlla tasaare ko nga xam ne foo dem waa ñu ngi def ay gëpp gëpp lay nekk na jëlaat ñu tegtal ñu tegtal ñu tegtal ñu xam ne ñu waxtaan ñu aji naka la ji soppandiku ngelaw yi soppandiku ci yàlla soppandiku ngelaw yi dox diggante asamaan ak suuf ngelaw bi ci bàyyi ko ndeyjoor jëm penku waaw jëm càmmooy ngelaw bi bàyyi ko càmmooy jëm ndeyjoor ngelaw ñëw indi sedd ngelaw ñëw indi tàngaar nekk loolu ngelaw nag yàlla dundal ci lu nekk ci sa bopp. dina leen ci alquran. dina mutala. waaw. dina zariyaat. dina mutural. waaw. dina lawaaqiha. dina itam. waaw. aqiim. ak sarfar. ak xaasib. ak xaasib. yooyu yëpp. Asif ak Asif ñoom ci géej rek la ñu nekk ñooy damm gaal yi ñooy ñooy suufal saxaar yi moo tax ba foo gis yàlla tudd ngelaw ci alxuraan su ne jàmm rek yërmande lay àndat de mu ak mbugal lay àndat ak seere ngelaw mu farat mbugal rek lay indi xaq yi far far Asif ak Asif yooyu rek ñooy mu farat yi mbugal rek la ñuy indi rek moom waaye lawaaqeha mursalat xaariqaat waaw busuran waaw yéegëre waaw dañuy indi rek yërmande lu tax moo tax bu daa ngelaw yonent naa yàlla yàlla nañ ko def ay ngelaw te bu ko def benn ngelaw lu tax ngelawal mbugal dafay def genn doole ju ànd rek waaw lu mu romb xalaat waaw bu fekkee ngelawal yërmande la dafay tasaaroo mel ni ngelaw yu bari la tey waaw mu ne waaye yëpp yàlla leen bind soppati ci yàlla soppati soppandi ngelaw yooyu loolu day nekk na ca la ak tegtale yi tegtale yi wa saxaabi am niir al musaxari kadikum tàggat bay na samaay diggante asamaan wala lekk ak tilim yi nga xam ne yàlla leen ko tàggatal nekkuñ ci suuf nekkuñ ci asamaan ajuul ci dara xana nekk ci jaww rek tàkki waaw di wër rek di tawat ñu ñëwee waaw fu yàlla soxlaa taw rek malaaka ma xaj leen daal di fa dem waaw taw fa bam taw fa tooy nga xam ne mënuñu wax ne tey nii asamaan si leen teye mënuñu wax ne tey jii suuf si ak teye ana moom mu ngi diggante asamaan waa ak suuf amul jënd bu bu taal ca bu taal ca asamaan wala dara dara tey jii dafa ñëw kattan yàlla ak ni ñuy yëngu ci ndox ak ni ñuy topp ci ndox te taw yi xamul benn at moo xam ne ëpp dafa morom ab taw waaw at nat ba yàlla bindee adduna si dafa natt at mu ne la nga xam ne moo cay taw rek jël ko mel ne malaaka waaw at bi ëpp morom taw. dafa fekk rek am réew moo xam ne yàlla bëgg na leen a bugal rek waaw waaw wax seen taw yóbbu ko ci yeneen réew waaw su bëggee mu bugal ñëpp muy wax taw bi yóbbu mu taw ci kaw géej gi waaw ak xaalis su may kenn teewul tey waa ñu defe ne taw waaye taw moom di man mukk taw boobu nga xam ne mi ngi diggante asamaan ak suuf te du dikk lu ne ci waxtu yàlla soobee mu di leen tawal di leen ñoralal waa yi leen di dundee ak yi leen di yàppale seen i baaba nekk na ca laayatin tekkali teg lu wér lu teg ak lu yàq yàq nañu juróom-ñetti kaatee fa ngoog waaw bu ci nekk rek day naa xamee waaw ne yàlla rek moo xew jaamu rek yooyu de ki ku nekk mën naa xam ne ki ko def kenn la te wéet na te kooku moo xew ñu di ko jaamu rek wa mina naasi ak yu nekk la ci yi nit ma ne sax su mu jaamu min dooni laay lu dul yàlla am daal ay tereñ am na ñoo xam ne dañuy dem di jaamu yeneen yu dul yàlla def ko ñu di seen i xërëm yuhibbuunahum danañu sopp leen yuhibbuunahum danañu màggal leen yuhibbuunahum danañu torox toroxlu leen soo billaay comme toroxlu yàlla rek bëri te dañ di sopp na yow mu sopp sa yàlla dañ leen di màggal di leen toroxlu ni yow muy màggal sa yàlla rek <coughs> waaye wala fi nañu ay amano gën nañu parce que ñoo gën a toroxlu def ci defee billaay ci yàlla waaye dëgg-dëgg ñun ñu ñu gëm yàlla nañu sopp sopp seen këram ya mën daa ci cofeel bi nga xam ne julli ñu sopp nañ ko yàlla nañu màggal màggal seen këram ya mën daa ci waaw màggal ci julli ñu màggal seen këram ya rek te rek ndaxte laa moom dañ ko toggoo rek waaw li ñu nag lii moom dafay dëgg ci ñoom rek waaye walaw tara donte gisoon nga yow Muhammad allazina ñaaña salamoo tooñ nañu tey jaamu lu dul yàlla is yaroona ba ñu janoo ala saaba mbugal ma waaye ñii jaamu nañu yàlla def bu ñu taxawee pencam yàlla ba jàngam yàlla mu màgg ma kañ xam ne ci lañ jëm soo ko gisee woon kon tey ka gis nit mu màgg rek te ban nga xam ne anal uwata naka kattan ak ak noteel jami'an bi muy mboole laa ñu ak ñaar yàlla bi te bu pencam yàlla soo gisee na yàlla yi fayoo ci jaamam nga xam ne dañ ko jot ne kattan ak noteel lépp yàlla la ñeele wa anna laaha ak naka yàlla te dina sabit tat ci bugal la mu ne abal na nga xam itam ne yàlla ci bugalam ñu jëtti la rek yàlla ñu jëla bu tat istabarra taddamtaloo alafina ñaaña uttubdoma toppeef na leen nee na fii ci ñaaña itabdoma toppeef nañ leen da nga xamee ne sang yaa ngay dañtanu ci ña leen doon topp ci àddina na sang boo ci gis ma nga naa këpp la woon jotuma dara waa sama bopp day rewoon waa xaaw da ngaa réeroon ma réer rek ñun ñëpp ñu bokk réer waaye du man maa la réeral wara tañ te fekk ñoom ñëpp jàll nañu mbugalam yàlla ma wa taqatan ta dog diim ci ñoom lasbaabu jokkoo ga jokkoo yañ doon jokkoo ci àddina ci bëggante ga farfarloo waaw yëpp daal di dog nag dara su fi fanul waaw lu mooy mbugalam yàlla ma waaw sang yi daw ñi ko doon topp waaw way topp di daw sang ya ko doon sang ba ko doon réeral wa qaala ta wax allasina ñaaña ittabamoo ittabamoo toppoon nañu lawaana la naa xelante nak ñaanu ak dellu la xelante ñaanu xarasan dellu jëm ca àddina fana tabara kam fay danañu dañ talu minum ci ñoom ñun topp ña kama tabara naka ñu dañ taloo naa ci ñun de taalibe yaa ngay wax nag naa wallaahi suñ delloo woon tey ci àddina kam tey ñun ñu wàcc leen de yéen ñi ñu réeroon ñu leen ñu wàcc tey comme ñun ñu wàcc leen dootu ñu leen topp rek ñu wan gañ leen wane xasak mbuural ma ak dañ talu sang ca ñu leen doon topp ñu laaw lay war leen yàlla maalum jëf ñoom wa maa hum déen ñoom xaari bi ne ñi doo génn ñoo nee di ci de waaye ak a werante yëpp lay ñoom ñëpp safara la ñu dëkk de dem safara dal yaa ayyuhan naasu yéen ñooñ màkka ku loo lekk leen li maa fi larle la nekk ci suuf xalaalan xalaal tayiban bi daa ji teey yàllaa leen bindal suufal li ne suuf waaye li leen digal ngeen lekk fanam mooy xalaal joo xam ne ñu teey la wala tattabi'u bu leen topp xuduwaati seytaane yi yooni seytaane bu leen topp yooni seytaane ak rafetalu seytaane yi ngir leen rafetal loo xam ne yàlla rafetalu ko innahu naka moom seytaane adduwun noonu la ñu di diinin di di digg noonu la ku ñaa leen na ngeen xam ne iblis seen noonu la bu leen ko topp topp leen li yàlla digle innamaa ya'murukum naka dana mu digal leen ci sooy ci wal fasaay jëf ci ñaaw waan taqooloo ak mu ngeen waxat alalaa waral yàlla mala taala mën loolu xamu leen ko li mu bëgg daal moom iblis mooy ngeen di mooy yàlla di wax wax ci di ko def rek laa wax di wax lu ngeen xamul de wa idaa qiila ndem waxeef na law ñaa leen ñoom yéefari ittabi'u tappaleen maanaam sala laa la wasal na ko yàlla yéefar buñ ko ne tappal ñu ne yàlla da daganal li xam ne moom la yàlla daganal te yéefar ko xaale ñu wax ne déedéet ban bayit na tabi'u danañu topp maa alfay lanu fekkoon alee ci moom abaana ay bàyyi sunu ñun lañ fekkoon suñuy bàyyi di def rek loolu lañuy def waaw bàyyi yàlla na jubal doom waaye dina bàyyi doom du ko bàyyi nit jërëñu la bàyyi doon jaamu waaw ñun lañ ko fi mën a wàcc di dem di jaamu leneen de pour ne ah wala kaana at nañ topp seen bàyyi di leen nekk nañu abaaw ma ay bàyyi seen laa xëy na xëy ñu seen dara ci mi dem diine wala xëy na te jubu ñoom déedéet waaye bàyyi ba muy mat a topp dafay bàyyi bu xelu te jub waaye bu fekkee sa bàyyi xelu jubul kon buñ ko topp ruutin beneen baay de waaw masal la fi na melaw ñaañu dem dikkati na kafaroo weddi nañu ak ña leen di woo jëm ci njub kéefër ak waadekat yi xam nga nuñ melam ka masalin da fi jam misaalam waa jaaja yan xequ dana mu rekku di maalaayas mooma ca la dégg tim ilaa doxaan ndare xoote wani daan ak yéene waaw héeféer ak waadekat bi waate jëm ci yàlla nañ mel li mu koy ñàkk a déggee mi ngi mel ni yow ngay rakk waaw sax boo xam ne xaati ca kaw rek moom la mën a dégg yow nga di ko rakk xam nga ne du dégg sa woote rek waaw ñu bàyyi na ñu mel waaw noonu la noonu la héeféer yi mel de waaw ba duñ dégg waa de ñu ñu leen di waa duñ ko dégg sax ak di ko topp duñ ko dem sax bañ koy déggee waaw ñun ci yeneen sax lañ koy def ñoom ñi bàyyi na lañ mel waaw ci ñàkk a dégg waat bàyyi na sax a leen gën a xale ndax bàyyi na moom waaw soo ko soo ko rekkoo te xam ne yaa ngi njëriñ sant bu dégg li nga wax sax dama ñëw topp si rek ndax sant li de soo ko xoolee gàddu wet waaw mu ne bët sëb da wàcc la fa de xanaa bàyyi moom xale na ki ko xoo ci njëriñ xëy na ko xoo ci lor bañ na kéefër nag moom mooy safaana bàyyi ma moom boo ko xoolee ci njëriñ la a indil way tax lañu bët ñun way liw lañu am way boom lañu ñoom laa xel na xel ci ñu def ñoom dañoo dañoo silmaxa ba noppi lii silmaxa nañ ba duñ gis dëgg lii nañ duñ wax dëgg tax nañ duñ dégg dëgg de yaa ay alladina amano e yéen gaañu lama alquran nag su loo lekk leen min tayyibaati ma razaqnaakum ci way tey ñu wattaka leen lekk leen wërsëg a looy yi nga xam ne yàlla leen ko wërsëgal waskuroo sant leen lillaahi yàlla te na ngeen ko sant moom yàlla de ci lim in kuntum dem nekk ngeen sax yéen da ngeen jaamu yaaw moom de su fekkee yàlla ngeen di jaamu lekk leen lu leew te sant yàlla waaye innama harama naka haraamal nañu alaykum ci yéen almaytata lekk medd yàlla nag lim haraamal ñu lekk medd kooku haraam na ku lekk lu mu lu ñu rendi rendi yaam waaye loo xam ne dafa doyal la fam wala yu rendi ko waaw ci turu këram waaw wala yu bañ ko rendi ci turu kooku bu ko lekk luñ dab mu dund ci mu jóge ci luy dund waaw loolu itam bu ko lekk yooyu yëpp xaar tamit la ñu amee waaw wa dama ak dammi mbuus dam bu ñu rendee garab jay màcc ci rendee kaaba lépp xaraam na waaw kooku bu leen ko lekk de mar xinsiir yi ak yàpp mbaam tawar bu leen ko lekk kooku yàlla xaraamal na ko oma ohilla ak la jibaleef baat li ñuy fekk rendeem li xay laay jëme di tudd yàlla ak loo xam ne dañ koy rendi dañ koy rendi ci li ñuy tudd yàlla suñu rendee bismillah la ñuy wax waaye suñuy rendee tudd ko tudd yonent bi sax xaraam na yonent bi ñu ko tudd suñuy bon daal la ñuy rendi ci ngir yàlla waaw ndax ñu dañ daa rendi ci tudd Muusaa waaw ñu di rendi ci tudd Muusaa ñu di rendi ci Kiristére bi ci li nag nañ ko moom na rendi rek ci tudd moo tax da suñuy rendee tudd yonent bi gën a foor sax tere nañ ko da ngay wax bismillah rek su ko may xaraama fa mënul turra te loru loof na ko jëm ci lekk lenn ci liñ ci doon ba mu lekk ko xayra baaxen mbir moom du ma aji jënd mboolam julli ñëpp wala xaadin du jaagal ne aji dogu yoon wala isma seet bakkaar ax war ko ci lekkam ne koo xam nag ne dafa loru nekk ci picci moo xam ne duur bi dafa génn mboolam julli ñëpp ñoom ñu dafay katam yoon xamul lu lekk lu muy medd dañ a lekk te medd ba suur baaxut ca ab yóbbal soo amee leneen nag wàcc ko rek jëriñ jalaal bi gërëm saafe yi la waaw moom ku génn waaw toppal seen imaam rek waaw ci softa yi nga xam ne lislaam kafaroon na ko pare nañ la ko waaw naka noonu dogekat yi doon yi bu mu gërëm Malik bu mu gërëm Malik xamanoon turra ko lor doo am na ko xayra baaxin mbir moom du mu aji ku nit na ak leneen wala xaatin du jaagen muy aji jéggi xalaal jëm ci xaraam wala isma déet bakkaar alayhi wa koo xam ne da ngaa loru nag ba amuloo dara mooy mbedd ma waaye boo amee leneen lu mooy mbedd ma bëgg a lekk mbedd ma nag kon du dagan te du la kuy jéggi xalaal jëm ci xaraam kooka moom a ah, nga xam ne loru rek a tax muy lekk mbedd kooka bakkaar waru ci daanaka yàlla xamoon aji bay na mu ñëw inna llazina naka ñooñu yaktumuna danañu nëbb ma anzalallahu ala wasal na ko yàlla minal kitaabi ci laala moom tawreet la yahudi nga xam ne ñu ngi nëbb tawreet bi nga xam ne dafa lamboo melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sarona te ñuy jënd bii ci moom sama njëkk alilan gu yaa yi néew te loolu ñoom ko jëndee ñu jàpp ñu seen way suufee ulaayika ñooy le gaay maa yaakuluna lépp ñu fii butoonihim ci biir seen ilan naara ndare safara de ñooñu lépp la ñuy ndax la ñuy lekk dana di jël safara soo xam ne danañ ca biir mu lakk leen ba lakk seen bal jëlee man ko noonu lekk ñu lekk ñu ñam safara la ñuy lekk rek wala yukallimuhumullahu waxati leen yàlla yawmal qiyaamati ca pencam yàlla ngir mere leen pour ku mere du wax du wax ak yow ñooñu yàlla fa leen di waa dëgg du wax ak ñoom wala yuzakkihim laawati bu leen ci bàkkaar ulaa'ika ñooñu la gaay allazina ñooñu ñooñu istaw jëlee ñu balaa seen réer ba muy bàyyi leen jënd ñooñu ñooñu ñi nga xam ne dañoo jaay seen mbir jënd ko réer wala saaba jënd nañ digal jënd ma xëy na mbaa mbaam yàlla mooy leen xam ne jaay laaxira jaay nañ ko jënd ko digal waaw kenn moo tax ñu nëbb ko rek sama def lu màgg asbarahu muñ leen mu leen xale nee ci safara waaw déedéet ñoo ñoo ko mën a muñ safara tey jaay am jëm di jënd réer di jaay mbaa di jënd mbugal ñooñu daal ñoo mën a muñ safara waaw saa yu kenn ne wàcc ci ñoom benn la ko wàcc ma li ñu wàññi la boobu ala moom foo wàcc moo dëgg ñoom ñu am ca liñ ak lu ñuy weddi way na la si naka ñaaya salaforo wétanañu bil kitaab yi tawreet bil kitaab yi tawreet waa te mooy yowot ak yéefari màkka ñu ngi wax ne waaw way la wax ne njabar la ñu wax ne ak muxaabala da fi si xaqin aji ci wute waaye dañ bu da ñu fari dëgg day sal gërëmoo pàcc na ci yowet yowet dañoo wax ne ku bëgg a topp yàlla rek jublul sow loolu la yàlla sàkk ñu jaamu nasaaraane ku bëgg a topp rek jublu selku loolu la yàlla sàkk ñu jaamu wóor ne lay sal seet topp yàlla am ci wàllu ak seen ku jëlee ku ma seen ci julli jubalal ma seeti ca wàllu rek wal maxrib wàllu sow rek jublu penku rek na nasaara wala jublu sow rek la yahuud wax loolu tim mooy topp yàlla la affaire alaakina gën a lu fi nekk topp yàlla li nga xam ne mooy topp yàlla dëgg dëgg moo di gisee yooyu ñëw fi maanaam maanaam mooy topp yàlla te gëm na moom bilaay ci yàlla wala loolu ci topp laaxir bilaay ji ci wal malaayika te malaayika yi wal kitaab yi téere yi waxal ya wala bii nag yéen a ku bëgg a topp yàlla da ngay jëkkal gëm yàlla gëm alaxira gëm malaaka yi gëm mboolem téere yi yàlla wàcce gëm mboolem yonent yi yàlla yónni alfaka xadim kale ca Adama ba ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn wa aata tam jox almaale ci alaaxa bi ànd ak ak sottam dawil qurba waram jege ñaale nga sab taara yoo xam ne sa ko sopp yaa ngi ko sox bëggal sa bopp nga fab ko jox ko koo xam ne sa jege ñaale rek laa waxee waaw sadax ko ko ndax sadax yëpp sadax jege ñaale moo ci gën ndax fay boole sadax ak jox ak bopp wala taamu ak ay jibin nga sab xalal jaay sàpp jox ko jullit ñi mooy ku baayam dee te fekk géyam te da fàggu wal masaakin ak miskin mooy ku amul dara wabna sabiil musaafir mi ci biir mooy kuy tukki nga amul yóbbal wasaa'iliina ak way laaj na ak laajkat bu ne sax am na yonent ne joxal laajkat bu ne aw fas la war ñëw sax wa fi riqaabi ak ci jafeeb jafeeb jaamire ak jaam boo xam ne dafay jot a waa xaama tam dikk salaata julli juróom waa tam joxe sakaata asaka te def yooyu yëpp ba noppi taxawal julli juróom tey génne asaka wal moo foona ak way matal ñi biaat yén ci coloré seni saa do ndem xéewante nañu ak ñi nga xam ne suñu xéewante yàlla matal ko suñu xéewante nit ñi matal ko wa saabirina taggal way nit ñi nag i basaay ci waxtu patak ñàkk patak raye patak rakkale ak ñi nga xam ne lu ragg pat pat ñu muñ lu ñàkk pat pat waaw ñun buñ woynal baasi ak woy muñ ñe ca waxtu patak xare ak ñi nga xam ne bu jihaat méttee ba métti itam ñoom dañuy muñ ak duñ daw jo jikko yooyu mu doon lim waaw ca bopp rajo ja waaw ba féegi ba foofu le moom la wax ne ulaayika ñoo la gaa yi doon meral ci melo yi ci doon alla dina ñooni ñaaña sa daqoo dëggal ñu ci seen gëm yàlla ak xoote gañu xoote nañu ngay topp yàlla de wa ulaayika ñoo la gaa yi dañu ñëwoon almuttaqina ñoo di way ragal yàlla de ak xoote gañu xoote nañu ngay topp yàlla de wa ulaayika ñoo la gaa yi dañu ñëwoon almuttaqina ñoo di way ragal yàlla de ñooñu ñoo dëgg ci seen gëm yàlla ñooñu ñoo ragal yàlla de genn wàll téere baa ngoo lépp dem na ci waxanteeg waa ñett li xasay jullit yi yéefar yi xilaaf ak Adama bani Israël ak yéefar Makka genn wàll gi def ci taar yi yépp li ko dale fii bëccëg mu jëm Baqara lépp sëpp la waaw bu ñu yoonam nag waa akaamu limaay la jëkk indi si na amoon waaye daañu gëm Alxuraan li ci def farataale na alaykum ci alxisaasu fayu bi xallaa ji ñuy rey yàlla yoonal na kuy rey nañ fayu nañ rey ka ko rey ku rey rek nañ la rey te meloway melowa ak jëf jëf alxu war def na rey ko gor su reyee moromam goram nañ ko rey waaye gor su reyee jaam yoon reyu ko dafay fay wala abdu jaam def na rey ko jaam bu reyee jaam danañ ko rey bu reyee gor waxi na fi wala saa jigéen def na rey ko dinañ saa ñu taw rey jigéen jigéen bu reyee jigéen danañ ko rey naka noonu ku reyee góor it danañ ko rey dafa bëri jaam rek waaw xam nga nu ma fi yàgg jéggaleef na la ñëwal ko ci may rey bi min axi ci dami ma tey leb ku rey nag ci jéggal la ca dereti ka nga rey dara baan na aji jéggale ja topp aji rey ja bil maaroof yi ci luñ xam ci yoon mooy mu laaj ko dee da bañ koo gànjañe ab daa un war na aji rey ja joxe dee ja ilay jëm ci aji jéggale jëf ji saani si ak fee ñu jàngee nag wàññi ku rey daal dañ la war a rey ku tay rey nit dañ la war a rey bu fekkee ni da nga rey nit nag ñu war laa rey ay denoom yi la war a rey baxal la duñ la rey kenn ca rek bu la baalee la rey boo reyee bàyyi bu bàyyi ñetti doom kenn ca rek ne man baal naa ko wetu yaay ki rey dañ koy laaj dayet wane dañ koy topp day jël laaj ko laajul wu rafet moom na ko joxe joxe mu rafet bañ ko téye bañ ko wàññil de daalika boobu la àtte ci dagana fayu mee fayu ak jéggale boo ko gee téye sax fii mun ak falla xeet yoonu ci ñoom yàlla daf leen a yaalal àtte yi yërëm leen sariatum yonent moom yërmande rek ba tax a wàcc nag nga xam ne inna arsalnaaka wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin lépp lu dëkk yi te yërmande ci sariatum yonent rek ñàkk a dégg coono yi ñoo ci indi waaye lii lu yàlla weenal soo gisee ñu may la suñu rayee sa danu bu la neexee nga xëyu ray ko bu la neexee nga laaj ko dee ah bu toog yëreet yéexeet ñoom dañ leen ne ku nañ ko rek la xala ñëw jotaaru maay wa katabna alayhi anna nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni ñoom fay rek lañ sañ sañ ñoo laaj dee nasaara ñoom dañ leen a waral nañ laaj dee rek sañ ñoo fayu te nasaraan luñ mer mer bëgg fayu sañ da fayu yow luñ bëgg bëgg alal bëgg laaj dee sañ ko xeeti yonent nag ñoom buñ bëggee fayu fayu suñu bëggee laajte laajte rek moo tax ne yàlla xooy xolal leen te yërëm na leen de mu ne Sadda ci jéggi nañu daaw nag ba ray aji ray ja ba da zalika ca gannaaw boobu nag jéggal wala na ko ma xam ne Aliou mu daal ñu de su ni waaw nga xam ne rey nañ ko non naa su ah su nit yàlla kat ba rey mu bàyyi ñetti doom kenn jéggale ca wala suñ ko rey su jéggi daaw ne man damay rey gannaaw bu jéggale amee. booy moom tooñ na laa daal na boppam ñu de wala kum ñeexal na leen bil qisaasi ci fayu xayaatun desat dund yaa wi la zawir mu ne yoon gi mu yoon yoonal bi yàlla yoonal fayu ku rey ñu rey la mu ne loolu may na leen dund bu mag a mag a mag a mag a mag de waaye ñi xelu ñooy mën a dégg loolu bu xel wax anaka lay fayu bi yaale dund ci rey rey na ba noppi moom it ñu rey ko muy ñaari bakkan waaw loolu na mu yokkee dund waaye fekk na yoonal gi ñu yoonal fayoo defal na dund de ndax waaw da nga a rey nit am te ne soo koy rey ñu rey la nga dal di ko bàyyi waaw moom waroon naa dee deetu yow mi ko ñu rey la waroon nga dee ñaari bakkan yépp mucc xam ne yàlla yoonal na ko rek laa xatee moo mu ne xalam xel ki doon bëgg a rey bañ na rey waaw ñaari bakkan yëpp waaw ñu ci lañ gannaaw bu ñu waroon a dee alatu booyee ba tax na ngeen waxal di ko reyante ndax bi ñu tëralee ne ko rey ñu rey la rek waaw reyante daal di ñuy rek laa waxee de réew mi ñu ko tëral rek ñu dee ko gis jéem a rey nit ndax dañu ko la dee. kutiba farat alayna alaykum ci yéen isaa xabara ngeen teew na teewal na aadakum kenn ci yéen almawtu dee boo xam ne dee teew nag maanaam gis nañ sabab bi gis ko xappee ba nga ne sabab bi dee na ci moom sabab bi dee dañ kam xamee am na mandarga yoo xam ne boo ko gisee jarak rek bu laajte dootu lan mooy soo ne ñaari teeram yi daanu nañu tëdd na lépp sa taxaw wala takkati sàq bi sàq yi teera tegi la rek sàq waaw ba ñu bukkee ku nangoodu ne rek waaw kooku dama ko soo deewee waaw boo xamee nag ne mandarga yi waaw feeñ na ci niir ba nga xam ne dee jaga na ci moom am na yu ñu ci moom ne niir yi bu ko soo taxee la waaw wala ko soo taxee rek soo gisee ci wax ko ñuy génnee rongoñ kooku niir bu taxee la waaw xar kanam ba leer waaw mandargam taxee la waaw soo gisee nag waaw ñu njëkkal kanam waaw kooku itam waaw mandargay taxee la yooyu boo xamee nag ne sabab dee waaw feeñ na ci jarak ja bañ xam ne kii bi taraka lépp day nañu xayran xalal alwasiyatu dénkaane war na dénkaane waaw nañu balaa dee de bil waalidayni ñu ñaari yaari waajur wal aqrabiina ci jege ñaare bi ma rew ci xam ci yoon na wax ne dénk naa ah, sama yaari waajur nañ leen jox nangam ci sama alal samay mbokk nañ leen jox nangam ci sama alal dana ko def ci loo xam ne dëppoo naag yoon mooy bu mu ci tudd bu mu gënal itam ku xoomal waa ci kaw ku ñàkk a xam dana ak kooku sànni nañ ko waaw allah miraas jële ak hadis yi laa wasiyata li waarisi gannaaw ga yonent na ne képp ku la war a sàmm war la ko dénkaaneel de moo tax de dénkaane ci sa alal ñaari yaari waajur waaw kooku yoon junj na ko de bat bataloo wat nañu dénkaane miir ba muy seede si muy wasi yi ci boppam ba dama sàmmee gannaaw bu mu xamee ko ay nama ismuhu naka bakkaatam ba ala la si ne war nañ ko ñaax ñu bëgg leen wax a wax ba pare. nit ki dee su dee ne yow jiw yow laa dénk sama gannaaw waaye samay jirim ak sama alal nañ def nangam ci sama def nangam nañ ci def nangam yow jiw yaa ko seede moom wasiya bi ak seede yëpp ku ca fopp li la nga xam ne moom la ñu ba waxoon yaa gàtt sa bàkkaat de dina laa naka yàlla samiyoon aji dégg dañu waxe aji dénkaane ja alimun aji xam la mu jëfi kuñ jëf ko de yàlla xam ne ñu a liggéey lim santaane woon ci daamoom ci ci des itam li mu def gannaawam lépp yàlla xam na ko de waa dana leen ko fay de aman xaafa ku xam na mu nag min moosin ci aji dénkaane janasan ak jàng boo xamee nag ne li ñëw bi dénkaane daf ca wax loo xam nag ne dëppoo def terenatu ngir njëmteem wala ñàkk a xamam aw is man di ke bakkaar wala sax moo ko tay xam na ne lii di yoon waaye moom wax na ko rek paas la tamit na bay na moom diggante seen wala is man dee bakkaar kon nag ci dénkaane gannaaw moom su ne lii la nit ñi waxoon waaye loolu du waaw nangu leen ma defal leen li nga xam ne mooy yoon waaw ba ñoom waaw ba ñoom ko kon moom nga xam ne mooy yoon yooyu ba am bàkkaar ne dana amoon yoon de dina daanaka yàlla xamoo nañ ak yu bëri ñu ñëwee rek ak yow. sàmm si maa yàlla jeex na. yaa koor ñëw yaa ay la dina amanoo. eh yéen daañu dem alquran. kutiba farataale na. aleykum ci yéen. siyaamu koor rek. ñu ngi ci waxtaan yàlla farataal nañu farataal na ci yéen ngeen rek dama ko ci wan naka farataalee xool man la ci des ci ñooñu ñu xam ne ku koy nekk dañ ci njëkk a tey te gaa koor ko jàmbate yéen rek kat yéen mas di xoor xeet yi leen jëkkoon yëpp yàlla fa a santoon ñuy daa xoor guddi nga bu rek daal di boo xamee ne ñëpp li nga nekk lañ rek lu mu métti daa ko jéem a muñ de ñëpp a uh, wala yow itam jéem a la war rek waaw te ñëwee yoon ñëpp dañ daa war waaw bon na itam war leen yàlla ko booyeen ba neex. waaw leen. yàlla. moo tax be koor kii ay fan. maa doon leen fan yu mooy benn weer rek muy weeru koor te at bi ci weer la ñaar benn bi rek nga war ko ci xanaa bon la ba mën kaana ku nekk na mu min kum ci yéen mari doon di aji ragg awala safarin i ke muy aji dox ba dog dane def nu war na ko lim min ayaamin ci bés yeneen de su fekkee ne ni koor gi fa fekk nga wopp ba mënu laa xoor kat bés yi nga ñàkk xoor ci weeru koor nga fay ko ci yeneen bés fu mu fekk ci tukki nga sonn vraiment laa nga dog wàññi jëf ya nga dog de waaw bor la mu ne ci sa baat da ko fay ci yeneen jëf bor nag mooy jàpp walit lekk ak naan waaw ak baneex ak sëy dale ci fajar waaw ba ba jant bay soor waaw ñàkk a lekk ñàkk a naan waaye yonent na ne soo xam ne kooram bay lu muy lekk naan wala amul soxla ci kooram di nga béyee lekk ak naan na nga béy mboolem yi yàlla bañ yëpp bul jëw bul nar bul rambaaj bul tontu waaw bul def dara loo xam ne tey lii lu yàlla bëgg ci ba bëccëg bi bëccëg ba yëpp nga soppati ko day cër yëpp ci loo xam ne fay mën a njëkk yàlla de ba ba jot di sor waala lépp dina war na ñu ne ñu ko ñëw xattaluñu ko ñi nga xam ne màggat nañ baax koor mooy màggat ñi nga xam ne koor wàcc weeral wala xattana ñu baaxatal na ñetti koor bi dee ci taxawu masaakin njab gaa moog leer ay miskin la rek ñooñu jotoo rek leen war waaw ba bisat da ngay nekkoo at pat batam ñu ci ñam nga sadaxa ko rek loolu mooy kooram magat mu jeex ba nga xam ne xattana ci weeru koor waaw ak ko xattana yoo xam ne yaakaaru ne dana yóbbu mën koo fay ci yeneen dëkk ba mën ta tawaa lu coobara nga mu xaaral ak ndolli nag moom xaaral mu aji gën la ñu am ko xam nag ne nit ma dolli na ci leneen lépp muut def ko muut ak genn wàll ñaari muut waaye def na lu baax rek laa wax de comme dem na ci yan taalama te xam ne moo gën ba waaye def leen loolu laa wax yooyu yëpp day xoor a ko gën su fekkee ni yaa ngi ci tukki mën mën ngaa dog tey ci yeneen bët soo dee màggat mu jeex mën ngaa dog waaw te doo fay sax da ngay joxe rek ak njot waaw bët bu set nga natt muut waaye wante soo moo koor seen nag xayrun moo gën lakum ñu élèves yi def leen nag a di xam ne gën loolu waaye def leen loolu rek yëpp nag lu mën a am wax ba nga xamee ne yàlla mbalal la mën ngaa dog sax boo xooree moo gën de yooyu la bés yi leen di xoorloo saxaru ramadaana mooy weeru koor de mooy weer bi nga xam ne yàlla nga ko tuddee ramadaan de ramadaan wute nañ ñu ne tudde ci tur yàlla ina lii bàyyi ko jël ba aram daaw yi fi gël waaw ndax li muy lakk bakkaat yi ci am bi ab gël di lakkee luñ def ci moom waaw bu lu ci mën a am daal weeru koor da si weer wa nga xam ne mun si la wasaleef na fii ci moom alquran wa weeru koor bi nga xam ne tey ci lañ wasal alquran yonent dafa am ndawam bu weeru koor rek mu dem ca xaaru yi ay di fa wéet rek di fa jaamu boromam ngi bëgg yàlla ba waaw ci weeru koor lañu wàcce alquran waaw bu bàyyi ko ci lawil jëm ci asamaan bi jege jii de waaw ci guddi laylatul qadar ci foofa ci baytul wala ko jibril gànc nag di indi lëf gannaaw lëf waaw ba mu wàcc ñaar fukki at ak ñett yi nga xam ne ci la wàcc rek waaye alquran lépp jóge ci lawil mahfuz ko jibril mu indi ko ba asamaan bi jii kooku ci koor la alquran nag mooy dustooru lislaam li nga xam ne mbooleem attey lislaam yépp atte lu dox suñu diggante soloy ña nga xam ne moo ñu nga xam ne mooy xew gannaaw buñ dee waaw ca àlaxira waaw lépp ci alquran la nekk waaw moo tax ba mu wàcc ci weeru koor pour màggal waaw suñ dustoor boobu moo tax ñuy xooral weer wi nga xam ne waaw ci la wàccoon de waaw guddi laylatul xadar bi nga xam ne ne xayru min alfi shahrin waaw ci la jëkk ci la ci la wàcce rek nag la xam ne xal si naa ñëw waaw ci saar yi naan sa naa fi laylatul xadri weeru alquran ngoog mooy mooy mooy dar ramadan alquran nag hudan li mu aji jubal bu dëkk ci réer dinaa fi réer alquran bi nga xam ne fekkoon na ñëpp réer bu jubal ñëpp di weeru koor la ñu ko jox de ba bayyinaatin day kaase yi di way weex minal hudaa tugge ci njub te lamboona ci njub loo xam ne kaase yi weex la soxla ñu di ko wane lim jidal ci aate wal furqaani ak aji fasale diggante dëgg nar ba man shahida ku teewe na mu min kum ci yéen saara teer teeral weeru koor fal yasumuhu na mu xoor ko de képp koo xam ne sax na fi moom ne weeru koor wi teru na na xoor rek waaw li koy saxal nag mooy ñaar ñu maandu gis ko wala mbooloo moo xam ne duñ daje ci fenn gis ko wala ñaar ñu maanu toxal ko jële ko ci ñaar ñu maanu wala ñu toxal ko jële ci mbooloo wala toxal jële ci ñaar ñu wala mbooloo toxal jële ci ñaar maanu wala mbooloo toxal jële ci mbooloo lu ci mën a am rek dana saxal weeru koor loolu rek koy saxal nag yonentu ne ñun waaw xeet lañ koo xam ne duñ jé jëkki si ba rek waa kalkin waa buñ gisee weer wi xoor rek duñ ko gisee xoor yi ñu ko gisul wañ ñu ñett fukki guddi waa ci baraxlu tàmbali toor xoor duñ ko gisatee xori duñ ko gisul xoor ñett fukki guddi xori loolu waaw lu leer la waaye amut seet ci biddiw amut ci seet ci almanaat amut ci dara waaw buñ ko gisee xor daal buñ ko gisee xori buñ ko gisul dañuy wañu ñett fukki guddi rek loolu moo leer waaw wute bu bëri bi yëpp ñuy jàngatu kay laaj nañ taxfee yi waaw laaj nañ si dina aali lu tax wute bëri mu ni ñu xamul ñëpp noppi nañ kon mu yëkkati ku jaa dina ne waaye xam-xam kambala boo xam ne daal ñu leen ñoo ko yaal de waaw ñi wax te war wax xaman tay da ku na mu min ku ci yéen daxala teer teeralu yaar wa woor ko waman kaana ku nekk na mu mu ragal nga defe ne loolu fali na lim waxoon sànq mu dellu ko baa mu haat ba nga xam ne atteb ne soo fee wala nga tukki sañ ngaa dog rux sa boobu kenn faliwu ko bi mu ne xoor leen itam terewul mu waxaat ko ne waman kaana ku nekk na mu mari lan di aji ràgg ka mu nekk ci dox waaye da war na comme ni mi na yaamañ ci des ko xare yeneen de waaw ba léegi ko liwuñ waaw koo xam ne waaw weeru koor fekk dana nga wopp wala nga tukki sañ ngaa dog fay ko ci yeneen de yuridu laaw dana nam yàlla bi kum ci yéen al yusra ak jàppandal wala yuridu namu bi kum ci yéen al hasra ak jafeñal yàlla lim nam ci diinam waaw mooy mu jàppandal jaam yi waaye nam jafeelal jaam yi moo tax yonent ne yasbiroo wala tu'assiroo wa bashiroo wala tunaffiroo dee leen jàpp jàppalal nit ñi diine ji leen leen ko jafeñalal dee leen leen jégal leen leen dawloo diine wari tukmiloo ak ngeen na ngeen matal alxeddata lima weeru koor wa kabiroo ak ngeen na ngeen màggal la yàlla bu weeroo matee nag ngeen di màggal yàlla mooy allah akbar yi ngeen di wax fu ngeen jëm ci alaama hada ko njub la ko jural leen yàlla mi leen jubal ba ngeen xoor seen weeru koor waaye màggal leen ko moo tax ngeen ala akbar wala ala akbar bu ngeen tëkkaloon ngeen sant xewaral leen la wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun koogul ko wasal wàcc na ci mbooloo mu ñëw dafa jage bañ mën a moom wala dafa sori ñu joor waxal ñu wóor ne wa saalaka ndem laaj na la ebaat yi ay jaam sama xànni ci man buñ la laajee man dama jege wala dama sori te inni naka man yàlla ari bu na aju jegeñ la ma de mu ne moom dafa jege ci di jot ne dafa jege ci xam-xamam yàlla sori dafa jege rek ay nii naka man xaribu na aji jagañ la ma de ayi naka man xaribu na aji jagañ la ma de di jibu dana ma nangu dana ma xëyu daawata daay ñaanal aji ñaan de ayi nii naka man xaribu na aji jagañ la ma di jibu dana ma nangu dana ma xëyu daawata daay ñaanal aji ñaan yaa daani ba mu ñaan mu de yàlla ne moom ci jaga la te ku ko ñaan ñu wayu la de loolu mooy yëpp yëpp ak jaamu yàlla mooy yëpp ak jaamu yàlla yàlla li mu gën a bëgg ci jaam mooy jaam boo xam ne daf koy ñaan daf koy ñaan dana la may dana la nangul dana la gërëm bu ko ñaanoon mere na la mooy safaanam mbindeef yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana sang jaam yi ñu taxaw ci kanamam ci pencam yàlla mu ne sama jaam sangam waxoon naa ne na yan may ñaan ndax mos ñaan nga waaw waaw ñaan nga ma sangam ci jàqare jo la jo doon séntu bëgg ma yeral ko yeraloon naa ko nga ne waaw ñaanal nga ma sangam jàqare joo doon séntu gisuloo yër mu ne waaw nanguloon naa la dama la ko dencaloon mu ngi nii am ñaan nga ma bés ci loo soxla woon xajal naa la ko nga ne waaw ñaanal nga ma bés ci loo soxla woon gisuloo ko de waaw dama la ko dencaloon mi ngi lépp loo ko mas a ñaan te gisuloo ko rek dana la wax ne li ma la dencaloon mi ngi day jaam bi dafa mujj ne yow bu ma joxoon dara ci àddina waaw ñaan yëpp nga dencal ma ko ba bés yi tey waaw moo tax day waaw jaam na taxoog di ñaan rek te gisee nañ la na ñaan te gisul nañ la ñaan rek rek ñaan yàlla jaamu yàlla yëpp moo ci gën ndaxte xeetal li mu lamboo kan di ñaan yàlla li ngay gëm nga ne yàlla am na ku ñaan yàlla am na bu ñaan yàlla da nga xam ne yàlla ngay dégg yàlla ngay gis yàlla am na li nga li nga li nga li nga koy ñaan yàlla am na li nga li nga li ngay ñaan mel li nga war a melal yàlla yëpp melal nga ko ba noppi soog ko ñaan rek rek moo li nga xamee ne man maa leen moom suñ ma ñaanee ma may leen ma waxee ma wuyu leen de sa ji woon nañu wuyu ñoom it lii sama de kon nag ñoom jaam yi itam su ma leen xooyee nañ ma xooyi rek ba topp ma wala yoom yi nañu gëm yooyu ci man daa leen bon gerte gi la ñu gis wala lam yooyu itam ñu gis de yooyu la lakk loolu te yaa mi raxasu kooku la ko wasal wàcc na ba nga xamee ne bu njoon lislaam xoor dañ ko a nii la xoor ba dog nga dal di dog soo dogee fañ lekk seen ñu la waaw boo ko seen rew nag doo lekk te itam aaye woon nañ ko guddi guddi koor liñ ko aaye ci bëccëg weer koor xasee teru kenn yàlla su ko sa jabar ba ba ñuy wari léegi naa war ñu xataab guddee ci kër yonent ñëw këram ñëw takk jabaram waaye sañ see gëtti rek amar ne ma daanu ci kawam rek waaye daal di ñëw ci yonent ne ko xaalaka naa nag ne lu xew mu ne ko damaa fekk umu fulaanatu ma nga sañ ko te waaw gëtt moomu ma sama bopp boora naa moom te yàlla ayoon na ko waaw yonent yi nag li wayu li wax buur daal di ne la daganaleef na lakkum ñi leen lay la ta siyaam yi ca guddi weeru koor rafasu booloo ilaa di saay kum jëm ci jabar seen guddi weeru koor may leen ngeen booloo jaag seeni jabar ñu daal di dindi xaraamal ga pour na ngit ñoom jabar yi li baasun koddaay lañu lakkum ñi leen waantum yéen jëkkër yi li baasun koddaay geen la na ñi leen góor mooy sutura si jabaram jabar ji moo di suturaam ku ne ngi mel ma waaw tàngaayam góor gu amul jabar mi ngi mel ni ku def yaramu neen jigéen ji amul jëkkër mi ngi mel ni jigéen ji def yaramu neen alima laa xam ne yàlla annakum naka yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaanu na di a anfusakum ay bopp seen yàlla nag xam ne li Omar def Omar def ko def feeñal ko rek waaye ba mu ko defee guddi ña ngi ko doon def ba di ko nëbb de waaw léegi nag fataaba laa fataaba nangul na mu tuub alaykum ci yéen léegi nag yàlla nangu na seen tuub waaw saa jéggal na mu ankum ci yéen balaa na léegi baa ci réew na boole leen ak seen i jabar de léegi nag may nañ leen guddi bi weeru ngeen di booloo ak seen i jabar ba ba fajar di xar ba taxoo waaye fàttu leen maa kataba la warata la waral na ko yàlla lakk bu ñaa leen de waaye na ngeen fàttu nag la nga xam ne moom la yàlla waral ci tey mooy doom wala wa taxoo fàttu leen wa taxoo jublu leen maa kataba la daganal na ko yàlla lakk bu ñaa leen daganal booloo ci guddi bi weeru koor yëpp nag booloo seen i la dagan waaye la wax taxoo sakk leen maa kataba laaw la farataal na ko yàlla lakum ñaa leer ci tudd yàlla ca waxtu boole wa waaw mooy jigéen waaw góor bu bëggee booleb jabaram war naa wax allahumma jannibna wa jannibi seytaana maa razaqtana waaw su ko defee bu ko ci yàlla wërsëgalee doomu yàlla dana ko musal ci seytaane de tax na de waaw bismillaah waaw jooju nga xam ne moom lañu yoonal itam waaw ak si kat soosu buñ ko fàtte nañ ko wax bala ngaa lakum ñu ne leen alxaytu wëñ ba la bee dugg daa ji weex mi alxaytu ci wëñ ba la soo digg daa ji ñuul la da di lekk di naan guddi weeru lépp nag ba wëñ bu weex ga di feeñ bàyyi ko ci wëñ bu ñuul ga saaba yi waaw daal na mu loolu de yàlla sax leen ko firim ne minal fajiri ci laala moom fajar la wëñ bu weex gi lim ci namu waaw mooy fajar de waaw tax na de bañ naa lekk bañ naa naan waaw ba fajar xar waaw fajar itam waxuñ fajari kaasi jooju nga xam ne mooy jëkk feeñ mel ni gën a bind waaw fajar ji nga xam ne dafay waaw def nañ leeral gox bi yëpp yëkk di bu jam kaw asamaan waaw kooku mooy li nga xam ne waa jotee rek waaw aji war war naa jàpp na feeñ ba ba jant fay so du sopp mata leen siyaama koor bi la léegi bi sa xarafa guddi wala tubaasiroo na bu leen booloog wa antum te yéen aakifoo na way sax ngeen fil masaajid ci jàkka ya bu leen boole ci jàkka ya nag fa ngeen di lim ci kaase gis nga yooyu de aate bu doodu laay ñëwee dayal yàlla balaa taqrabu waaw bu leen jegeñ ko de waaw loolu moo gën a jàpp bu leen ko jéggi bu leen ko jege sax takkaa di ko jéggi tasaari ko kem bi dal gim daalaw boo ñëw nga xasoon ñu ragal yàlla de wala taakuloo bu leen lekk am waalakum ay gis leen bay na kum diggante seen bil baatili ci xaraam bu lekk sa alali morom ci kaw daan jël wala saj waaw wala watudloo du jaageen bu ngeen waaw bi aji moom waaw ci xalal la lu kaami jëm jaatee waaw tekka dee de bul na bul ëpp nit doole waaw rek waaw mën ko faa gañee ba tax nga jël xaralam ci ñu àtte la ne yaa ko moom te moomuloo ko li saako doon ngir na ngeen nekk pare xam ci rek dina waali naa fi ci biir nit ñi de waaw yaa ko dàq lay rek wala yaa ko ëpp daraja rek ci tribunal ba jël xaralam lekk bu leen def loolu laa wax de waaw ministre ci sawa ci bàkkaar waa dum te yéen saara mun a la ngeen xam ne way baat yi ngeen de liñ la waa eh, xaye na yow yaa nekkuloo ci dëgg de yonent sallallahu alayhi wa bu toogaa di dana wax ne dana am kenn ci yéen ku dàqalay moromam ma jàng jëm ci moom waaye ku ma ci xàtteel lës ne la moom te muumuloo ko booy safara ba dab jox la ren de dem yonent da <coughs> yonent bi nga xam ne waaw moo moom diine ji waaw moo moo bu la xàttee loolu moomu itam safara la jox waaw sakka keneen de <coughs> yasalunaka ani lay la kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne dañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko moo weer nii muy def nii lu ko waral weer dafay teru taw waaw ba mu yàgg muy daleeku di daleeku di daleeku ba fees dell dell di wàññeeku di wàññeeku ba delloo ci jënam jëkkëram lu tere mu mel ni jant bi rek waaw dëkk ji mel ni mbit wër na yëpp ale na ko danañu laaj la ani day lekk ci teer teral teer teral weer yi yaa ñu ñu ngi lay laaj waaw teer teral weer yi lu ko waral muy sokkee bu di teroo ko dee waaw weer bi teree ko dee bañ a def ni jant bi bul waxal ne yéen ñoom teer teer yi ma waa xiitu ay waxtu dañuy naas ñee nit ñi teer bu weer bu teroo dee weer teru dee weer teru dee nga dal di xam ne waxtu wi jot na weer teru dee weer teru dee weer teru dee traite ba nga xam ne traite jot na weer teru dee weer teru dee nga xam ne weeru koor ñëw na weer teru dee weer teru dee ñu xam ne weeru haj ñëw na waaw loolu lay loolu lay jëriñ de ku soxoon na ni jant bi ci ne nañ bi rek waaw kese bi nga xam ne tey moom ngeen di soppandiku ci teru dee weer yi bon loolu du ngeen ko ci mën de wal haj yi ak waxtu haj moo leen di xamal itam ne xaj na wala sa bétu ngeen topp yàlla te am saatoo di bu ngeen di këlëg al buyoota léegi min sóori a ci gannaaw seen de jëm ñëw ci kaaba gi waa di yëg ci yi waa bañ a dox ci yi li nga xam ne noonu la yéefar yi daa duggee ci masjidul haram loolu bokkul ci topp yàlla dara de waa walaakin al birru lu fi nekk topp yàlla mani taqaa mooy karagal na mu yàlla waatoo dikkal leen al buyoota néeg ya min abwaabi attika ci buntu seen booy digal ci waaw booy dig ci jàkka yi na nga jaar ci buntu yi de wa taqulaa ragal leen yàlla laalakum booy yéen suuf yoon na ngeen taxale waxaajuloo fi sabilillah kooku lu ko wasal wàcc na ca xare wu day bi ba nga xamee ne waa Makka fekk nañ yonent bi nag xaaya ko mu dugg Makka mu ñëwee noog ñoom te noo ko xalfe ñëw ci saaru sa di mi ñëw dana dellu fi ñu bàyyee ko Makka ñetti guddi waaw mu di waaj nag ca déwén sa jëm ci umratul xadaaye ñu ragal ne suñ moom lañu waxante woon ak moom waa te daañu xeex ak ñoom jullit ñi ragal nag ne buñ demee nag waa Makka duñu wëlëree te dara te su ko mooy xare ci xaram wala xare ci waxtu xarmal wala weer wu ñu xaramal yooyu yëpp a ngi ci ana lu ngeen xam ci loolu wóor daal dina wax xaatiloo xare leen fi sabilillah ci yoonu yàlla ngir tebetawet diineem àlla si na ñaañow xaatiloo nakum danañu xare ak yéen bu ngeen demee Makka yéefari xare ak yéen xare leen ak ñoom wala tax te bu leen jëkke li am daal mooy yéen bu leen jëkk xare ak na laa naka yàlla waaye bu dul yoon ma ba jëkk a tooñ ñooñu ñoom yàlla rëbb na leen waaye daal duñ tooñ nag faxe boo fayu waxtu loolu fay leen leen xay su sax su moom su fu ngeen takk leen bu dee su du mooy xeex nag ngeen leen takk rek sañ ngeen leen faa rey bu dee ci biir xarami Makka ja sax fa axrijoom génne leen leen mi na ay so axrajookum dafa ñu génne woon leen biñu leen génne su ngeen leen génne Makka waaye ñoom génne woon nañu leen lu jiir de fayu leen wal fitna tu kéefal ga ci ñoom ashaddu moo gën a tat ñoo xam ne ci xare ci xurum ak yaari xurum de waaw ñoom ñu la lamboo kéefar genn ndëng na dëng ba jot kéefar rek tey te ñoom waa ay xeefar lañ wala tuqaatiluhum waaye bu leen xareeg ñoom dundal mat bi di fa jàkk yaa xaraam yi jëri ñu warman de waaye ñoom yi yu xaatilookum dan ba ta ñu xareeg yéen fii ci moom lu mooy ñoom ñu xare fa ak yéen nag fa in xaatilookum dem xeex na ñëw yéen ci xurum yi makka faqtuluhum rey leen leen ci biir xurum ja kasaalika kem googu la rayek googu la génde jasaawul kaafir na mooy fay way wér fayin saaw dem day nañu walis kéefar te jébbalu ina laa naka yàlla xafooroon aji bay la mu ñaa leen rey mu aji ndaw reen waxaatilawum xare leen ak ñoom xataa laa takkoona ba dee si takk na suñ kéefar ba yekkoon da nekk diine diine laay ñaal yàlla de day jaata ngoog na ngeen jaat ak ñoom ba kéefar dootu nekk ci kaw suuf fayin saaw dem day nañu wala ñu lara ca way tooñ ña de asaaru weer alxaraamu wadi ñu xaraamal xare ci moom aji juboo lañu ci saare weer alxaraamu wadi ñu xaraamal xare ci déwén sa de weer wi ñu xaraamal xare ren mooy wa wañu xaraamal xare déwén de bokk tam nga xam ne moom la yéefar yi doon def waaw suñ jagee rek indi weer ñu xaraamal waaw xare def ko muy mu dagana xare wala xurumaatoy xurum te saa su nag fa yoon te la de suñ leen tooyee tooñe ci xurum sañ leen a fay ci xurum de waaw fa ma ni sa daa ci gën a mu daya aleykum ci yéen fansadoo jéggi leen daya aleykum ma sa daa li kat bi rek mu jéggi daya aleykum ci yéen bu leen tooñ fayu leen rek wattaqulaa ragal leen yàlla wala moo xam leen ana laa naka yàlla maan mu tax naa ajina suñu man dafa yàlla waan nga koo dund leen ci sabila ci yoon yàlla wala tur foofu leen sànni bi ay diikum ay yoxo seen ñu ne taxlu ko ci jëm ci alkara rek booba dañ doon xeble njàngal yi te duñ leen jox yóbbal ñu dem rek di ay nit ki yoo xam ne duñu mën a xeex yàlla ne bon seen bopp ngeen ngeen a sànni seen bopp de ñi jaagi dañ leen jox yóbbat ñu mën a lekk ba mën a xeex ak ya de waa si noo a leen dina laa na xeex la bu gën a mu yool al muslimin wa atti moo matal leen alxaja xaj wala xamrata ak xamra day an yàlla xaj ak xamra itam yàlla yoonal na ko na ko def ba mu mat waaye na ko def ngir yàlla de waaw jaamu yàlla yëpp ngir yàlla la waaye xaj moom yàllaa ngi dëgëral li daaye ji ngir li nga xam ne njëkkal dëkk ci bëri xëy na suuf si ñam sageef na ren ba ma say fara lu jàppandi na meer Ali jaali de suñ la sagee wali na rek te wàññeeku de wala tax ko bu watu bu wat royo sa guma ay bopp seen. abdoulaye loo xamante ba te jotee alhadi hadi moom maa doon la ñu waayam ba de. barabam la ñu waayam nag. waaw mooy waaw minan soo taxawee moo arafa wala makka ca marwa de man kaana ku nekk na min kum jiran mari dan de aji ak lii di ko nekk ci moom asan ndar min ras yi ci boppam ni ci teeñ yu bëri wala bopp yu métti ba tax mu wattu ngir ndar jooju ba bideetun war na comme ngadde min siyamin ci yaara moom xoor ñetti fan la aw sadaqatin bi nga sadaqa ñetti saa wan dafay jotu rek mooy mu xoor ñetti fan waa aw sadaxe ñetti saa aw lu bukki yi nga gàtt de wala mu jaamu yàlla ab gàtt ba yéen saa amintum ndem xoolu ngeen noonu ya nag faman tamataa waaw kuy man sama kaa ku xeew na mu bilam rek ci xam rek dalaa gi jëm ci aji koo xam ne ne dafa aja xeew aja xeew mooy ko xaar ma la xam ra daal di ñëw wët waa wët kaa waga dox diggante sawaal ma wara daal di xewee mel ni ko xaar ma la doon lépp lu dagan na ci moom ba bés ba nga xam ne ñu ngay a di dem mi nan mu soog a xaar la xaj waaw kooku mooy aja xeew dinañ ko teew ñu lim boole ñaari jaamu yàlla yi ci mel tukki mi wala teew ñu mel teew ci ban bànneex yi nga xam ne aay nañ ko ko xaramal waaye ci diggante bi li ci mën a am daal ku xéewu xamas tay sara war na ka da jàpp ñu ne mina laa di ci hadiye ku xéewu daal war na joxe hadiye dana rey ab gàtt waa boo xam ne dafay taxaw moom arafa laj ko ca bésab tabaski ba ba mën lam yel ci ko am hadiye ba siyaamu salaasati ayaamin nga waa xaj xaja xéewu na nga xoor ñetti fan ci jamono yaa ji di ko dara ci bésab bi ba bañ a yeewee wa sabatin ak juróom-ñaar dara jaatum dem dellu ngeen fekkee ni nit ki dafa dëkk nga war a juróom fan fekkee ñett ak juróom-ñaar mu day man din ko loolu de aparatul fukk lañu ñu ni way matee loolu mooy fukk mat waaw mooy mooy nga tax teewu de daalika boobu de àtte di man lam yàkkun ñeel na ka nekkut aloo ñoom a masjidil haraami yooyu dëkk jàkka ñu xarmal njële loolu nag mooy ku dëkkul makka ku dëkkul makka soo xaj yaa xeew war na joxe xaj yu mu or ñetti fan ci jamonoy xaj bu ñu dee takk juróom-ñaari fan waaye nag loolu waaw loolu ku dëkkee ku dëkkul makka la war de ku makka nag moom su xeewoo dara waru ko jëlee wattaqullaha ragal leen yàlla wala moo xam leen anna allaha naka yàlla sa dina xawee aji tax dem bu ko dem de assurun ay weer la maalum at ñu ngi xam weer yi nga xam ne ci lañ mën a def xaj nag ay weer yu xam la mooy weeru korite weeru digg tabaski yi njëkk ci tabaski juróom-ñaar fukki guddi yooyu ci lañ mën a def xaj rek wala ak tabaski lépp maanaam juróom-ñeent guddi yooyu war a def xaj rek ba man farata bu farataal nañ waral boppam di na ci guddi yooyu alxaj a xaj boo xam ne dogu na ci nag bëgg xaj ci yetti weer yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ci suñ kanam wala rafasa bu mu booloo wala faso fasooka bu mu mooy yàlla wala jidaala bu mu xuloo xaj soo ko fee xarmal xaj xuloo ak jege jigéen ak kontu yëpp yàlla tere na la ko wama tafalo li ngeen def min xayrin ci yéen yàlla mu laa dana xam ko ci lu baax yàlla xam na ko wata a ko wasat wàcc na ci ñoom ñi nan de ñoom yaman dañ daa aaju te duñ yóbbu yóbbal di yalwaan rek nit ñi ba léegi mooy seen aada wóor na leen wa tazawwadu yóbbalu leen day na xaaral zaadi naka gën ji yóbbal ci xaj taqwa mooy la def na peete ba laaj ak nit ñi de waaw yóbbu yóbbal boo xam ne doo laaj kenn dara loolu itam lu war la koy aji de wa taqoo ni ragal leen man yàlla yaa ulil albaabi yéen waroon xel yu sell de laysa aleykum yéen war leen junaahun bakkaar an tattaqu ñun la ko wax ko ko waxal wàcc na ci nga xam ne dañ di yóbbaale seen xaalis nag bu ñu demee jënd Makka yu bari bu ñëwee di ko jaay di ci yaxantu di ci am bénéfice bu bari am ñu ne loolu waa dafa yàq seen ay wur ne lay sa aleykum yéen war leen dinaa am bakkaat an tattaxoo si ngeen takkoo fadlan wa xeet min rabbikum tukkee ca borom seen gannaaw boo amee fas ba sa waaj ba ba noppi kay nga yóbbu loolu sa xaalis jënd sa marchandise ñëw jaay am ca bénéfice loolu dara nekku jël bay sa afatum dem dëbb ngeen min arafaatin ku ci arafa faskurulaa tudd ngeen bàyyi ko waa Arafa nag waa guddi Muzdalifa ga waa na ngeen di tudd yàlla lu bëri ne loolu masaarif ak masaara alxaraam yi jël ñu amaana ba masarul xaraam mooy waa jabal mooy dañu wacc Muzdalifa te la jàkka ja nekk kuroo tudd leen ko moom yàlla kama dee gum gi def jubalam ngeen jëf jëfum la minu sali réer yi rek ma afi do mina sa ayaga naa si ko ci rek ne ci korese dañ daa taxaw a te foofa rek la taxawaay bay doyee waaw yonent moom ñëw wekk leen dem ca jabalul rahmati taxaw ñu naan ah, kii bokk ci kuréel ba noppi waaye ba gën a xurum ji dem di taxaw fële ca àll ba naka jàmbur yi wéy ne ma afi ba rek bëbbal leen ñu naan su afaala gëstu bëbbal naa suñu ñële ba nga xam ne fay ñu ñële waaw jëm waaye arafa na ngeen ko taxawee arafa de wastaxfirullah bari leen yàlla ne laa nag yàlla xafarun aji bay damu ñu ne lekk jëm rëy ñun aji yëram lamu leen de pesa xadaytum def joxe ngeen manasibakum jaamu waaye haj seen wastaxfirullah leen yàlla ka zikri ñu tamit tudd seen abaakum ay baay seen de ngeen xajee ba noppi nag ah yaaram dañ laa rees naa yeba noppi ñu def genn guddi goo xam ne ñëpp dañuy daje mu ne naa man yooyu sama baay yooyu sama maam sama maama def mangam sama maama gën a rëy bagaam sama maama def na rëy waaw moo gën a jàmbaar ci xare na ngeen loolu ngeen àddina seen bàyyi nag na ngeen ko bàyyi nag ngeen def plaasam tudd yàlla de ngeen di bëri tudd yàlla ba mu ne naa fi daal di tëddee nit ñi nag ñetti ñeenti xaaj ba mu ne naa fi ak ñu nekk la ci lenn nit ñi man yàqoolu ko doon wax rabbana yow borom sunu àddina yàlla nga jox ñu fi dunya ci àdduna wa maa lay wa ta den ñi nan ko fi laaxar ci àllaaxira min xalaaxi nag am na ñoo xam ne suñu ajee ba noppi dañuy ñaan way sëgg àddina rek fàtte àlaxira ñooñu daañu am lañ ñaan waaye duñu am dara ja àlaxira wa minhum aji naka la ci ñoom man yàqoolu ko ci mu wax rabbana yow borom sunu aatina yàlla nga jox nu duniya ci àdduna asana sunu teewal ba bi laaxira bi ak ci àlaxira asana sunu teewal de am na ñoo ñaan teewal àddina ga àlaxira teewal àddina waaw mooy wërsëgu lew ak jabar ju ak kër gu yaatu ak daawa déwén xalaat dana mooy aljanna waaw am na ñoo xam ne yaay yëpp lañ ñaan wax naa yàlla nga mosul naa saaba neeri mbugalam safara ka ñëwee la gaay daw ñaan na leen na si buñ seet ñu màkk sele ñu xam yoon wallaahi yàlla sareewal ñu saab yi gaaw ji saab la mu de bindeef yëpp dana leen di saab di ko dara si jant te xam nga dafa nekk jamono yi te aywa ñu ngi ciy def moo doon daal di def na ne waaw li ñu def ci yàlla mooy ñàkk suñu gannaaw sa rëcc. ren tamit Jalla su yàkkam ci la ñu def ba sañu ci comme ñu dal Makka su amee ca ñaara la ñaari def ñaar su def ci tool yi ci doon gannaaw ñu sañu Jalla am voilà est ce que biir Bakar Aliou yor ko ci yàkkam ci doon ba mu nekk ci ren saa بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وفي صلاة البقرة عليه النور وفي البقرة والبركة الآخرة من مجاني راي ينسان راي ولما خير يوم دنيار خليل ولما خير يمتلك يكرم واي بقر بقر يبقر لمن اتقى يوم ترغى الله يعلم واي يسرق ترغى الله بيتك بيلم بيتك بيتك بيتك بيتك jagleel man saga aji haj wa taqoo ragal leen laala wala moo xam leen am na suñu yéen a koy yéen ba sori yi def na fa nga leen ilay ngeen jëm fa moom rek ragal leen yàlla yéen yëpp fu mu ko tudd la mooy di tax li li bàyyi dara rek rek yéen ñoom nag daa ngeen xam ngeen jëm ci yàlla na ñu tudd yàlla ayyaaman ma'duudaatin bu fekkee ni tey tudd nañu lim nañu defar tabaski ak ñaari ñoo ci ca topp kooku mooy ayyaaman ma'duudaatin bu fekkee ni jël nañu ci defar tabaski nag waaw ñetti fan ngeen ca topp kooku mooy ayyaaman ma'duudaatin yàq yéen xam te wax waaw ci saar wax rek rek bés bu njëkk bi daal ma waaw bés bu njëkk bi maa doon da du maaloo ñaari bés yi ñoom maaloo maa ngi lañ maa doon daal lañ mujj bi ñoom maa ngi lay wax ak yéen ñëpp mu ne dëkk yi yëpp dañuy jàllale nag nit ñi ñaari fan yu takk ci tabaski ku fekkee ni yow yaa tam fi ne yow ay yaay ba nga xam ne ba nga sànni bu sànni yow ba nga daal di gàll ci fanaan yi Makka bàkkaar ni kujje sa fa yóbbi Makka yooyu yëpp bàkkaar ni kujje rek waaw maanaam kuy sàngoo ak kanam waaye li ñu ko ragal yàlla ji xaajal kooku mooy ki nga xam ne dafay toppale yàlla digle di bay la la yàlla la yàlla tere yonent sallallahu alayhi wa sallam ne man hajja falam yarfus walam yafsuq hajjan junubi ka wala lahu koo xam ne hajj Makka defuloo buloo la ca jaxasoo waag waa jigéen hajja ja daggoo la ca boo ba nga ñibbi te yàlla mën na ala sa bëri bi doon di di bàkkaat ala sa yëre waaw. sant nañ ci sant nañ ci waaye na tamit na tooyal tàggu ci defam waaw tooyal tàggal yooyu naan waaw balaa jam jam na kare te tuub waaw ay bàkkaatam yëpp di bëri bari yàlla bari ay bàkkam yi nga xam ne yooyu yëpp a te buy dem di tàgg leen ñaan leen ñu di ko ñaanal waaw bu ñu di leen ñaanal waaye xaaral soo xam ne def na melo yi nga xam ne moom lañ sant ci xaar yëpp ba dellu ji da ngay mel ni da nga gisee ci sa mbéy mi ak sa mbéy ci ñàkk bakkaar yi benn xale mu ne ndax ñu naan ñu ko dellu ji ba kanam sant ko lu bon ñu dem ba gën a mu dem waaw mu daal di dégg lu bon ndaw bi fi ñëwee saa bi la makka mu bàyyi dañuy yoon ñu dellu ci ci lu bon ba kanam la ko loolu def li nga xam ne moom suñu bàyyi ba xool ba xaral teere ci dimbal bi waaw tax na ba waaw ñoom kat ñu doon loolu ko teere ñu nekk ci loolu ñu ne de waaw safaan bay tam taxal ci liggéey yàlla mas na am benn xale boo xam ne leer dafa ne woon ci doom boo xam ne dafay gis seen bàyyi moom ku ko gis rek gis leer ba ba mu dem naka dellu si rek gisatuñ ko ci dimbal teere mu laaj benn wàll yi nag naka leer bi ñu gis suñu doom waaw ñëpp di ko gis léegi gisatuñ ko rek teere mu ne ko dama demee ba Makka wala ngaa suufeeloon sa bopp rek seede moo taxoon war a gën a gisee jënd léegi nag yaa ngi utili ci naa ala ñu war a seede yow sax war a gën seede yow waaw wasatu laa ragaloo yàlla wala mu xamul wàcc na ci wax na ci indi sawee maa faq yéen ñëpp wax la woon te def ko nag ñëwee bi ñëwee dëkk ci jotaa loolu di jëm ñoom ci jëm yàlla la ko sopp yàlla la ko sopp yéen ko ba xam nga xam nga yàlla yàlla suñ ko jaral ci jotaa rek laa seede waaw mu nar rek waaw bu jëlee waaw suñu romb saa la yéen de ma leen di fexeel ban de tool bi ñu ci gis waaw jéem ko lakk jëbbat bi jib bu jib rek jéem ko lakk rek yàlla dal ko dakkal kan la ko waaw jëlee melaw nga xam ne nii melaw dëgg dëggam moom la buur na wa min annaasi ajrin ko la ci loolu nit tam la wax na ñu sore man la ñu fa fa ba ñu ñu la xaw ay waxam am na jiw yoo xam ne kon wax nga jiw yoo xam ne daal nga defee seen wax yi muy seen xolam ba tey day subi te muy seere la laala ala muy sa xel bi yoo nekk ci xolam te moom waxtaan boobu dafay seere la la nekk ci xolam ma gën na ne li mu wax moo nekk ci moom. wala wasa moom ala bu ci saa ñu tab bi wala wala sa saa wala sa jëlee lu ko salloo ñu ñëw ku bëgg lu bëgg lu ko sax waaye moom sa yoo bëgg lu ci wala ci tam ñu koy bëgg. kon jot ci saa yooyu rek mu yokk loolu yow waaw am na lu ñu yokk loolu seen yaram yooyu yow maa taw laa ndem dëgg la ñu yow ci saa yooyu dina waaw bokk la ba ci suuf bi ci la ñu yàq ci yaa ci suuf bi ñu ko tam xalak ala sam lay wala slaaj ngir ci la waaw wala slaaj bi di ko jëf di ko jógee nag di nga yokk seen saa la waaw ak seen bi diggante rek rek ngir xëy na leen de wala wala laa yooyu di yoon alfasaada borom a yàq rek tey te yàlla du yool koo xam ne dafa yàq rek tey tey moom wax dëgg mos rek pour am mbay yàq ko ci bakkaar yi gën a màgg la bokk ndax yàlla ba mu dimbalee fii dafa jël barke def ko ci jur gi ak ci mbay mi moo tax ba loolu nga xam ne ci la barke nekk ku koy yàq rek waaw kooku yàq tam bu rëy la barke bi nga xam ne yàlla def na ko jël mbéy ak jur rek soo seetlante ba di ko gis ndax adduna ñu gën a bëri ci nit ñi duñ béy soo xaajee nit ñi junnee xaaj téeméer bi rek ñooy béy ñuy béy itam di waxtu la ñuy béy at mi ñëpp ay weer lañ ciy béy weer yi nga xam ne ñoom ñooy béy itam ci suñu nawet rek la ñuy bay ñetti ñetti weer la ñetti weer yi tam du bés bay bés bu ñuy bay it tam du bés bu bay ba jant fee. wéetal métier ci des wéetal métier ci des it ba du set bu jant day sant ñu xëy ba midi ñu ñaari waxtu jot ñu gàncax ba jant fee xëy ba ay loolu xam nga ni du mbay noonu lañ koy def mbay moom loolu nit ñi jamono rek ñetti weer yi ñetti di bés bu nekk bés bi di bés bi yëpp bay te itam ñooy bay ñooy ñoo gën a néew su sukk bayoo daal waaw seen yore yi tëdd ci kër gi soxal nag protéine bi ñuy lakk rek protéine ñoom du lakk rek bu ñuy bayal nga ca rek waaw xanaa loolu su ci barkeel ci tam loolu ñu ngi jur bi <coughs> jur mooy juróom ak nag ak bëy ak xar yooyu seen mura ak mu ne benn yoon lañu jib jib bu ne benn jur te ca gën a bëri doom ñoo ñaari doom bëy mu ñaari doom wala xar mu ñaari doom dañuy wax ci bëri na doom benn lañuy jib par at soo ko luñ ci def nag luy gar ba ci waaxaa bu tiile ba ci tille ba ci sax ganaar juróom benn weer yi ngir mu nekk juróom-ñetti doom la ñuy juróomee bés soxla ngay jur gi nga jëngal soxla jur ngay jaay ngay ràndi jur ngay ràndi ña loo tiim di ko lekk waaw dugub mbay rek di lekk di yàq rek waaw sa cërëwut sarata teg jëf rek di di di jeex rek ñi nga xam ne juróom-ñetti doom la ñuy jur ba juróom doom la war na kenn du sax nga jaay leen kenn du leen ràndi waaw kenn du sax la ñëw rek takkal daje xaj rek xëy rek waaye daal ku doxoon fii ci gannaaw jàkka ji rek seen xaj yaa nga wax la xaj yu bari xaj kenn du ko ñu xëy xëy rek nit ñi nga barkeel ko ci waaw juróom yaag nag yaag léegi yaag pare nga xam ne ci lay barkeel ko ñu rend rend rek soo tax ci wàllu ñu la ñu lekk wala quran nga wax wax na la ñu fa ittaqu Allah la ci fa moom naa fekk boobu dañ ko ragal yàlla jëfe-jëf ji ngay jëf ko def suñu jàpp li nga def lu jàpp lu tax nag ñu wax ragal yàlla waaw ñu ci ci faaw ci bakkaar de njëg bakkaar ne moo nekk ca xolam ba taas bu waa ji day la ko jaanu mu jaanu na fekk bu ko waat la sukkar ak safara day na ko wala bi sa dem bi sa dem ba jaanu na rek sa yow yéen ci nekk na ci jëm waaw man ci bakkaar sa boppam ci na la ragal yàlla nga xitteewal sa bopp déedéet du la nga ragal yàlla rek waa xam na na loolu dem ci sa xol de su ma lañu xattaat gannaaw bi ñu rab jullit waa benn waaye ni ma ko amar ragal yàlla waa ay jëkkëral la xam ci suñu de waa ay jëkkëral jëkkëral la wax jooju waaw lañu di di wax ji nga xam ne waaw mooy di dal lax na suñu sore sa sore waju na naa fi waa aju na ko la ci lenn nit man yasta wal ko naa fi man yasta yi nag saxee kooku nga ko waxal moom itam parce que li ci suuf bi réew mi réew mi ci xati waaw rek la bokkoon sa baay waaw ñooy jëbal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ak moom ca Makka ba yonent génn gàddaay ba yonent génn gàddaay nag mu wax nag lay gàddaay sa ci yonent kon nag ñu xam ne téeméeri at kat nag nag keroog ñu jant yi dem na ci téeméeri at la am kéefar yi daal di koy bàq naka yow mu ne bàyyi leen ñu mu dem fekk yéen a ma def nga ñu maa fi gën a bëri xalal ma ci xalal bàyyi naa leen ko jël ma ak suñu jëmm ma dem fekk yéen bi sallallahu alayhi wa sallam rek waaw su fekkee mu ngi loolu nag xam nga man man dañu may nit ngi fees ak léegi fàtte téeméer rek fàtte jam ñu fàtte waaw du ci mooy waaw sa ko dina sabana ci barka ñu ñu sare da sama ci yar bi di wax day ah ñu ñu sare da ñu ñu sama sare da ñu sare ñu sabana ah jara Allah nga sare ñu la ji ban da yatu ñu ñu na ci ajina kala ci la ñu man tam da sare da ñu jaay ya sare da ñu jaay da ko ci ta ya rek day da ka mar la ci day ñu fas ñu da ñu Yàlla am na ci ñu xam ne waaw wax na dañuy fas ñu da ñu Yàlla waaye dañuy jaay seen bakk fa jënd ñu da ñu Yàlla ni ci soo jëra yi wala wala waaw waaye suñu aji yooyu noonu bu leen bàyyi si jaame suñu yàlla yooyu suñu leen def su jëlee si laaj yi ñu ngi ko xaaj bi jot naa dañoo naa suñu yàq yi rabbana atina fi dunya wa fil akhirati min salaatin am na xaaj boo xam ne ñoom àdduna rek la ñuy fàtte jëfe yi yeneen ñu ngi xam yàlla ci àllaaxira ñu ngi tawante ñaareel sa jamono yi man yàq yi rabbana atina fi dunya hasanatan wala situation bi nekk na askan wi jaam yoo xam ne ñoom dañuy fàtte yàlla dañuy fàtte àdduna àllaaxira rek ñooñu ci digg bi am ñu far ña toll koo xam ne moom dafa jaay àllaaxiraam jënd àdduna moom moo fekk lu wax na si ñu fa rek dañuy naa si lu muy ñu fa ay rek. waaw li ma dëkk xër waaw sa sa ñu dëkk yàlla rek laa xëre kooku mu waxuma dafa xam àdduna rek waaye dafa jaare alaakaram jëlee àdduna de ak ñeneen seen fii tam mooy safaan kooku moom dafa jaay waaw àdduna bakkanam yëpp waaw jëndee si ngërëm yàlla rek xëre ak alaakara sa ñu sa ngërëm yi ma ragal yàlla sa kooku ragal yàlla rek xëre yaa ayaan kooku ñu amoon na dafa lay xam ni kaa fafal ni kooku li fa waxal ak suñu si Abdoulaye Abdoulaye Salaam si Saagaam moo jot a jébbalu ci yoon yi te yéen a gàddaayoo ci ci Madina Abdoulaye Abdoulaye Salaam di garab ak ñun ñu koy seetlu te su gisee ci moom tegtali ka tegtali yeneen ci bi yàlla yéen dafay jébbalu suñu dikkee rek ba gis yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di jébbalu laaj bi benn taasir ñu ne ko yow da nga ne ngay laaj taafeer si aji sa taafeer si bële mu ne parce que man bi doon na taafeer bi parce que man dafa sama sant. mooy saa xool jéem ne wallaahi dama ko gisee rek laa gën a xam ci sama doom ndax sama doom ci ci fàttali ñu la jàpp waaye si moom dama ko gisee rek rek dama ci la tawee si jëm mu gën rafetlu tamit ci kër gi ma juróom ñaar fukki faala am nañu jébbale ànd ak waaw moom nekk ci biir islam rek waaye daal lañ nekk nekk jullit nag waaw bu jëfër aset yooyu ñu màggal ko daal ndax ñu xasa ñu xasa ñu ñu ñu ñu yëkk de waaw yàpp jëlee itam ñu ñu ñu ci ba tey ndax lañ ko bañ ñu ñu ñu yëkk de ak soxam jëlee rek rek waaw ak yenn xaar yoo xam ne daal waaw l'islam yoo xam ne l'islam sam sa ko ba ko ñu seen xaar rek góor ya ayyala fi amana yeen gaañu jàng alquran jëfëloo xaraf leen ci ci l'islam ka fa tan bi ñu ñu doole ka fa tan nit ñi mbooleem dugg leen ci lislaam nag te bu ngeen duggee ci lislaam ñu ngi leen mbooleem yëpp yoonal. maa ko toog rek doon seetaan la ko tamit seetaan bu leen toppatoo waaw. ay lislaam dugg leen dëgg dëgg. lislaam dañ leen boole kanam dinaan waaw lislaam bi. waaw yéen a ngi gërëm yàlla woon. waaw naka ngeen. bépp laa boo xam ne war na ci ay kitaab. waaw mu wéy bi di sa mbaa mu yore la. naka noonu képp ku dugg ci lislaam xam ne waa lislaam ci biir bi moo di sama maraaj fekk ñu ko waaw booy itam laay jam la rek def loolu ko ñu taxati bi loolu taxaw la lool jantal waa ayaa la suna amin la yéen jaamu jamal xaam te defaroo ñoom ci salli ci lislaam kaa duggal ci lislaam yow jaam bi sa doole sa doole nga xaaj fekk ñu dugg ci lislaam la ko rek te def bu mu xoolal la ci dara waaw ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi Thank you. Bajal bajal waaw gërëm yàlla ak waa ca mën na xalaat ak li ñu war ñu juróom-ñeent ci passé ba xam ne safaara waraam ñu benn day xam ne xale yooyu safaara yooyu lépp lu ko teefal ñoom dañu ñu dabale ñu ñu ñu xalaat ko wala yàlla ñu daal ñu jaar dama ñu ñu ko lefe ay ma laa na xala sabbi na xali sabbi ni ko ñu ko xala ñu ñu rafa ko ñu ñu ko xala ñu alaana bi ñuy dundal na dundal ak ñoom rek xëy na ñu sant la ñuy dundal la ñuy dundal ak ñun xam ne ñëpp doole yoon jëm la waaw na ñu xam ne ab daraja ndax nag ñun waaw xëy na mbir mi nga faral doole te mbir mi ngi gis bëgg yàlla ragal yàlla waaw ci bëgg yàlla ragal yàlla bëgg yàlla kooku yaam bi màgg bi moo xam xam na waaw ki ragal ku bëree xalal ku bëree daraja xale ku seen dara bi nga xam ne ñu ñu gis ci dara gis ñu ñëw kaw ñoom ba xale la ñu dal waa waaye xaral na tamit ñu tam ñu reetaan ñu ngi dem ñu ñu reetaan sax waaye na ci jiri yëpp ñu ngi joxe xam ne rek dina nga soo ñu jëkkee ci yëri ak ñu ngi bàyyi mbégal sa alaam la meloon waa xam naa si biir àdduna bi ñaar ñu jëm ci réew mi ñaar bi ñaar bi ñaar waay. juróom ñaar mbir yoo xam ne dara ak seen sagal yi ñoo dara. loolu yaa wala si taxawal ak ñu yàlla ba mbay jëfee comme ni sax ay xaw ma bu ko defee comme sax. loolu yaa ngi jëfee ci yàlla bi yàlla xam ne waaw ñooñu yàlla def loolu yàlla def. seen yàlla bi nag am na solo su la bëgg a am na dara

nga ñëwal ci xalaat yi te mu ngay jox adduna gannaaw te mu nga takkandoo sa yëngu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñu wax na bëri yoon xaral adduna bi jot xaral dafa dëgg adduna rek waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaral yi xaral yëpp te bu ci nekk mu ngi ko jox juróomi dañoo ko moom suñu dañoo ko moom saa am na ci ñoo xam ne ay saaba yi nga xam ne ñoo fa arabi arab ñu koy xam ne ñoo xam yaa ak abdama ko ñoo na ko ay bakkat ci biir te ñu ñëpp xad yaa ngi ko seen arab ji yaa bi dama yi lay dem yaa hay ñu jé ci ñu ñu ñu ci ñu laale sa dama yaa bi yaa hay am ñu ko hay la hay ban ko ñu ci bakkat yaa hay ji ay ñu ñu ji ñu ñu toog yaa la ah ah ah ah waaw waaw bàyyi dara jënd naa ñu sax ñu doon toll ñu laa xale muy sa kàlla njëkk a doon yore waaw ñu ngi lay def rek rek rek waaw te daan xam yaaru lépp dëgg ci li tax ci kër daan doon jël loolu ci dara ji ñu rek yàlla mu dëkk yàlla gën a dëgg ñu yàlla yàlla mu jëm waaw waaw te ñu nag bari saa di saa wala bari saa waaye bu amee lu ci jot nga xam ne bii yéen yéen yéen ñu koy def waaw waaw bari saa yoo xam ne moom mooy waaye suñ la caal sax nga amee ndox amee amee ndox mu ngi yéen ñu koy ñu jàpp waaye ñu ngi ak yàq waaye ñu ngi xam ne sax nga waaye yàq ñu mbir mi la boole waaw amul lépp lépp nga xool sax dañu ko laaj léegi takk bi ñu ko ji waaw takk bi pare yi ñu si ko ba dañu koy yéen a ñëwee waaw yooyu yëpp waaw du jaar ñu nga fa tamit mat mat waaw tuuba tuuba tuuba tuuba nga xam ne waaw ñu ngi takk ba waaw ci biiram nga xam ne sa tënay xool yéen a ko laajal sa borom bu maa la yaa lekk waaw maa ko yaa ngi sama kër yi ñu ngi la defal maanaam maa la ñu mu gën a xalaat dañu la yóbbee waaw xale yu nekk ci yéen ak ñu war a jëlee. yéen ci yàlla moom yéen ci yàlla saa yi yéen ci yàlla moom saa yéen ci yàlla moom saa. bu ci ñu daj loo xam ne ñu ngi leen di di yore sare waaw bu ñu ko dara di seen borom seen borom saa ñu wër. bu ci ñu seen borom ak seen saala dara di leen ko dara yore sare waaw loolu yàlla daal di ko jëlee. waaw tax na loolu moo daan faral faral di leen. mais waaw bu ñu ko jàppale.

waaw dem na xarxar gis naa ñëri tubaab yi seen seen ñoo dem nañ rafetal la nga jël gis naa xare gis naa am waaye yéen a sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj nañ sa borom moo la laaj bu ñu ñëwee day sëgg yéen ñu ne assistat yéen ñu xataar naka yow ci sikk la nekk léegi yow nga doon xataar waaw mu dëgg rek la ko waaw boo dëgg nag ak yëf yi nga xam ne ñu la kanam solo nga fay daal ñu la ko affaire yéen ñu ne te ñoom jëkkëjëf ñu koy yëngu yëpp nga nekk jiwu weer yi parce que jiwu yi ñu ko defee mu ngi mu ngi amee dara ko suñu sax nga dem jiwu yi nga yee nga xam kenn kenn dem ak dara dem sax day waa ay jiwu yi ñëpp waaw xam nga jiwu yi nga ni kaaba la waaw nga ni yàq dañuy ko kaaba ko daal ñu ngi ñu ngi dalee ñu ngi ñu ngi dalee ñu ngi dalee ñu ngi dalee yàlla nga ak sa jàmm mu ne waaye jëf yi tey ñu ngi ñu ci donc jëf ci ci karam nga xam ne ñu ngi dalee waaw dama xam ne

dañu ci dund sa biir loo see biir safara waaye safara sa wàcc ma ma la ñëw ñu ci kaaba téere yooyu ci laa ko ñu ñu leen ko def yàlla wàcc ci ñu wàcc rek jënd di ci ñu di ci ñu wax ñu ñu ma ko ay ñu wax ñu ñu ñu ci ma xala fa kala ñu ko ñu ci ñu ci ñu di ñu xala fa waaye ñu ko ñu ci biir ci la ñu ko la ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nga ñëw nga ñëw nga ñëw def ñu ci ñëpp bokk am am téere bi ñëpp bokk dem téere bi ñoom ñu am rek wala ñu naan ñu naan am dañu leen di tëlee ñu ngi am ndaw yi ak yaay dañu leen xam ne ndaw yi ak xam ne ñu ko xamee ba ñu la xam ne yaa xam ñu lam yaa ñu ñu ñu yàgg na bax lañ ko gàddaaw ndaw yi ñu gën a jëm wala bax lañ ko gàddaaw ay ñu gën a jëm ñu gën a jëm ko gën a jëm ñu gën a jëm الذين آمنوا به من خلفه بنيه فتكيدون ما حقت العالمين بدر يجي في كلام يعلم جبلين يقم من مريدين وأكثر وعاوي جبلين وعاوي عاوي بدر وعاها زوجة عاوي من في الجلال وعاها يجي قلبين في العاوية وعاها لكل وعاها بيت العاوي العالم لم تكن من جهة القرآن بل فهب الله فجر الله الذين aalamiin ba mu mu ma salafee ci ci la ñu ñëwee ci ci ñu ma wax ko jëm ci dëgg bi ci ci la ñu waaw laam ni ñu ñu ñu ñu ñu ñu laam yàlla ngeen ci dem ñu da ko ko mu ko da jëm fan waaye jëm ci dem jëre dama yàlla ñu ñu jëm ñu fa ko ko dëgg ñu la sa ci ñu ñu fa ko ñu ñu jëm yàlla ko ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu am na solo kon am na solo ba ñu ko góorgóorlu ba nga xam ne jullit ñi ñu yor mooy islam mukkule ak tasaare yi dafa mukkule nga waral tasaare yi. tasaare yi ñu ci ñu ci ñu ko ñooñu daal yàlla kat ñu ñu ñu yàlla ñu ci ñu ci ñu xam ne dara ñu dundee ci ñaar yëpp yëpp yëpp yëpp ko kon jëm ñu ñu jëlee ñu xas te kat ñu ñu waaw waaw waaw. maa ngi leen di nuyuwaale yéen suñu rëdd yi daal di ko soxla. yéen ah ak yéen dafay ndax ngeen di wax jëm ñu ñaar ak lépp yéen ñi yàlla na yéen sax daal yàlla jëkkër si jëm yàlla yéen. ngeen jëkkër ñu daal jëm yàlla ñu ak ci fekk ci boppam ñu koy ci sa xar ko ñu rek xar daal lay xale daal lay xale suñu tax ñu bàyyi ñu daal ñu koy jëm ci ñoom waaye jëm ci ci waa ci sa soxla waa dafa la jëm jëm ci dara mu yàlla di ko tuddee waaw ba ca xale garba waaw ay yaram ba dafa tënk yooyu liggéey waaw kon tax mu bàyyi liggéey yooyu waaw kon lii yooyu la ci yooyu la ko rek nga lay di bëgg a def ci biir dañ ñëwaat sama sama bakkan bi dañ di liggéey yàlla dana ko mu lay yàlla xam ne jigéen ñi dañoo jëlee fii ci makka ka dem ñu fan naa wala yaram waxal ko moo fa waaw kon yàlla kan liggéey yàlla wala boog ci yàlla ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko kala gona hana am bayi ati tinda yana yarfe am tanda kolo yana kalabar aljana ta yana wala mana ati tinda di kolo yana masala yana mala yana di kolo yana kala yana yana kami tinda na kefir jana da sana kala ni di bari yana di kolo yana di yana rek to yana na tinda yana nan na to yana yana di kolo ba kami nga kami di yana di yana di yana am yana kami di yana di yana di yana di yana di yana di yana di yana di yana waaw kon yéen a ngi koy wax di jàngat macha allah defal ñu yoroon ak ba saa ko def na ko rek ñoom ñu ngi leen yàlla jox leen jëpp dañ daal ñàkk ñàkk ñu ñëpp yéen ñoom dara wa dara ko fa grande e ji ji ne ko ñu ñu la ko ñoom ñëpp yàlla na am ñu ngi lay ci balaa dañoo naqat am tiitaange waaw waaw ñu dem ci naqat ba yàgg ñu yàqal ci kan ñu def yàlla naa ñu baax ak ñu ngi lay yàlla ñëw ñu sant leen ca wàllu yàlla ne ala bëgg ñu ma ko laaye ñu sant ñu def yàlla kan ñu am jërë ñu sant ñu sant ñu sant ñu ngi lay yàlla jërë ñu ngi lay loolu ci jërë yàlla sant na ñaar fi dara am ñu am la dëgg tey waaw yow itam saa laa ñu itam waaw nag su mën a koy kàll ngeen ko seen jigéen ñi ñu yore waaye ñu jël sàcc yi ñu ko saaba yi waaw dama xaral la saaba xaral xandar waaw dama xaral waaw lii waaw lii ba ngelaw waaw ñoom ñu bëri seen ndaw yor projet ci nekk waaw xatasaan nag waaw xawaas nag waaw xadas ngeen seen càmm yi ñu bëri yor ñu dëkk waaw. ku nekk ay xale yu bàyyi ko wala ñëw ñu ñëw ñëw waaw xale bu ñu daal sax naa tax a tax a tax nga saa wala ñëw ñu ñu ñu xale bu ñu daal waaw ana kay ñu lay daal waaw ñu ko ci ala dëgg ñu ma ko ñaan ko dëgg waaw xale bu ñu ñu ñu ñu yasalu wa sallu ala yusufan wa sallu ala fa wa sallu amru bi jami'i amma dama ya ñu daal maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di lan la war a saraxee ak kéem sa war a sarax di saraxee ñaata la war a di jëlaale ak kooku war a jot loolu la ñu gëm loolu la ñu gëm yëpp awoon na tamit ñu ngi leen di mën a mën kon nga war a saraxee ñoom maa saa war a ñu si kaw ñu saraxee ñu war a ñu lan la war a saraxee rek. kon yaa maa am fàttali yéen ci la fay ñun xaarim jëlaat Allah yaar yooyu ñu ne yaar yaar bi ñoom lan la ñuy sadaka lañ ko teel laaj fekk lañ waroon a laaj mooy kan lañ ko war a jox yàlla ne sadaka too jënd te yaay yaay ji ñu ko gën a yore loolu moo tax borom xam-xam ku ko laaj kat di laaj ba ci laaj xam li laaj itam parce que di jëm laaj ba sa sa sa tontu lan war a laaj mooy kan laa war a jox sabab mooy muy laaj lan la war a sadaxe yàlla dal na ko xam moom jigéen ñi sabab si kan la ko ah ah war a jox mooy arwal bi tam. macha allah si jërë ngeen rek ah ay jërë ngeen rek ñaa ay lakam waaw si wàllu baaw wàllu mbay wala sama si jigéen kon Moussa si ne si lu seen Moussa bi rek Moussa bi mu ngi jigéen rek waaw ñii lañ war a jox sabab ñii war a sadaxe nag وما تفعله من جسد من خير في العالم من جنده بين الله تعالى علمنا بقرن به سنهم لما صدقنا لما هم حق واها جم جميل واها جم جميل الله حق مجرد نور من يبقى صدقه أتى يا كم من مكان سنقلين جم جميل الله amul àq de waaw tax na ba lépp loo soxla rek moom baax na waaw li safaram bañ nga lakk daal waaw xanaa xanaa ñu ko rek naa waaw soo ko defal waaw te jox ko ñi nga xam ne ñu ko yàlla xam ne ñu ñoo xew rek su ci la farataale fi alayku ci alkitaalu xare ñu xëri yàlla farataal ñu ñaar léegi julli yi la ñu war a fekk dem ko xëri xëri waaye tamit ci ñu ci la ñu jiire waaye seen bakkan ci ñu ndax soo la ñu nekk di xare ak déere waaw waaw am sa kër waaye ak ay ñoom ñoom ci lépp xeeral yëpp loolu tamit saa yi mooy aji dem na ko ñëw loole waaye bakkan dana ci lépp fekk loolaa yëngu ci moom. waaye saa am kër yoo xam ne ñoom sa sa tool la loolu tamit kon aji dem na la ko ñëw amaana boo bëggee la waaw fekk loolaa gën kii rek laa xëy tax na de saa leen waaw fekk bi la yow rek laa xëy waaw xale bi bakkan yi bañ na ko njëkk a waaw ak.

li mu bëgg ñu ñëw dem ci ñoom ndax ñàkk a xaral li mu bëgg moom laa yàlla dëgg na ko rek moo tax ba tax ñu bëgg ko donc xam nga dafa laajatu ak ñàkk ak ñàkk loolu la yàlla doon laa koy wala yàlla yàlla ñu doon mu xam ba gën ci yooyu waaw du ko leen laa koy rek mu xam yooyu ñun ñu ci dégg dañ leen mooy yow baax na ay nga dara ko yàlla ñu xam yooyu nekk yàlla daa la leen day jëm ñu rek wa taala ñu ko am ñu ko rek xaaral ñu ko ko bëgg a waaye tey jii daal la yéen dañu koy jëfee yéen ñii daal di àdduna Abdoulaye ñu jàpp ni tey ndax gànnaam moom la xelal te ñaar la ñu dem te mu jot suñu jéem a yaar am na lu ñu koy yaral rek sa sa sa kutala yi ndaw yi sa xaral. dinañ ko sa dina loo xaral ne ko ni ko. bu ko jàngee nga dafa yaanu ñaari fan boo ko jàngee rek yaanu ñaari fan jàng ko te bu jigéen kenn mën a topp kum neex maa may yow mu la doon ko topp sa ñëpp yooyu yooyu daf lay yaanu ñaari fan yooyu dafa ci lañu ñu jëm leen ci yaanu yooyu dafa la nag ñëw nag dafay ci barke yàlla am na képp ku la topp waaw producteur waaw produit bi ñu dem produit bi ndax nga dikkee ñu ci ak na nga def waaw naka def mu ne yéen a ngi leen di leen di leen wax tey nag waaw ku bëgg ñu dem waaw ku bëgg ñu dem sax ñu ngi leen di leen sax ñoom ñëpp ñu ngi leen ñëpp waaw dañuy dem kon ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñoo ñëw ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem da nga xam ne ak léegi pour nga xam ne dafay rek day jëlee ñu nangam la Abdoulaye Mbengue Ndiakhate jërë ngeen ñëw Binda xam-xam tey Mbenda Allé ñu leen di njëgg mu daal ñuy jëriñ projet daal ñuy yem seen seen njëgg naka ko def saa ba daal ñu ñëw ñu ngi nii di ñëw ak ceeb su la lëggee ñu ngi ci xaram yi te boo lëggee yàlla yàlla ñuy taw te ñu ngi saa ñu ñu ngi taw ñu ñëw naka def ak tamit ci xam nga ñu xam ñu waaw waaw yooyu am na ñuy xamal ñu moo jëkk a dee ci ndimbal waaw ci ci ci ci yoon yàlla ci moo jëkk a rey boppam waaw ci yoon yàlla jàpp akal ñun ci saa yu ma ne Usmaan maa fay ñoom ndaw ñu jàpp ñaari ñaam ak njëg ba yëpp daal di ñëw ba mu déglu. xanaa bu ñu la yooyu taw naka ko ñu ñu jël yore waaye naka yàlla bu taw naka la waaye la toog na dara yooyu taw ak ñoom dara na xanaa ñu ñu xare ci aabe rek nga ñu yow ñu daal di wax ñu ñu ma taw ñoom ñu gën taw ay ñu ñu ñu ñu ñu ci waa bu ko ci ñu wax am ñu ñu xaraam xare ak bu ko ci ñu ñu ñu waa ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ak kawam kawam dëgg waaw kawam yooyu yooyu si laaj la kawam yooyu yooyu yooyu kaas yooyu yàlla yaram xaram bi yooyu yooyu kaas yooyu mu ne ko man ñu jël énu mu ne ñu jël énu am xaram bi ñu koy bàyyi xam ne ci la war ay yàlla mooy firi soo firi sa yasalu wàcc na ba nga xamee ne dañoo laaj ñu ngi sallallahu alayhi wa sallam mooy sangara ak mooy sare mooy wërëwërë ñu def fartam yëpp dégg na ci ñu ne wërëwërë ko sangara loo ci wax dafa yàq am xel dafa nekk lu bari wërëwërë. ak kàrt yooyu ñuy def dana demee xalal ci sàgg xalal jëli bi dara dana loo ci wax lu ci yoon wax rek tàngara ci aaya alxuraan wàcc na ci aaya yu njëkk ci sàngara dafa tagg sàngara mooy aaya yu defaale ñaari وبالثمرات النخيل والعنب والتحصير فكرم والمستنعذرين dañoo jël ci ñëwee ci tàmbar mi ak ñoom waa naan boo xam ne tey ñoom ñu ngi ñëw tey rafet la saxaba yi dañu naan naan sangara ñoom sangara ñoom sangara ba ñoom ñu dugg loolu. Omar ñëw laaj la laaj yooyu ci gannaaw yoo xam ne ne ko laaj moo di yas alayhi sallallahu alayhi wa sallam di sangara wala ñuy jëlee xaar ñu ngi lay laal sangara mais lépp lu mu am sangara waaw ba sangara ñu taal salam may sara wala parcelle bi wala sangara bi wala daanu daanu yëpp ci la dugg te loo xam ne yéen a yéen a ajjana kala bi jot ñu ko woon ñun ba saa kàddu yéen ñu def bi ma ko def ñoom yaar yooyu. jëfandiku foofu bakkaar bi màgg la fa ndax li nga xamante ni ñoo ngi koy amee ci réew ak askan bi baagaar bi ak yeneen ay jënd ba mu ngi sama waat ñoo ngi ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu koy ñu ñëw ñu ma nga bàyyi ba ñu ñëw ak yéen ñu ko fa ñëw fa ak yéen ñu ñëw ci coono ci réew mi. loolu ci ñu ne bakkaar teel loolu ñu sama ma gën a ñu sama ñu ci yëpp di seen waaye daal seen bakkaar seen suuf seen njëriñ njëriñ. dañuy laajte ñu bëri ci sax dañuy dañuy bakkaar ak yooyu ñu bakkaar bi ñu bakkaar daal di ñu tëjee daal di ñu bàyyi rek ñu dem. ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu. waaw dama la ko waxee waaw kooku sax nga xam ne dañu ko wax dëgg yàlla. waaw kay ci yéen a ko waxee waaw waaw waaw. maanaam béy mu nekk dafa am lu bëri ay émission. ñu yàlla dugal ko ñu ngi tàngaay def ci dugub bi. laa di ko sax mu saay wàllu yàq Abdourahmane ibn Awf ci ne saaba yi dafa lekk ñoom ñu lekk ba suur mu ne nag leen sax nga rañu ñoom nga ñoom wax ko fii jàll jot ñu jide fi ñu Ali ibn Abi Talib mooy seen yërmaan muy jàng xayaal kaafir na xasaf naa yëpp waaye kaafir na ñu wax sa daa am na weer wax waaw mu ngi ko dégg waaw waaw da ngay wax waaw قولوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولم تجدوا waaw kay yéen a ngi nuyu ñu ngi doon xam ne dafa am ay waaw yéen a ngi wax si ñoom jàngal ko laa yéene. suñu naan wax ne allahumma. waaye nag maa ngi xam ne daal maa ngi xam ne léegi daal dafa ñëw rek ba léegi dafa ñëw rek ba léegi. bu la jàngalee. yaa yaa la suñu am ñu xam ne yow man ci de. ولم تعلم الإسلام بشيء من عمل الشيطان اجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم وبين الله تعالى يفعلوا ما يريد bukan kita yang ada bukan antum terus ah wajah dari rumah kami mama yang itu orang macam mana orang itu rumah orang itu orang itu orang itu ah jangan sangkar sekarang wah itu sangkar sini kecuali ini mana ayah wah sangkar itu kecuali wah mu haram la yéen suñu haram la faaw parce que haram la naan ko ah haram la jaay ko rek te lépp loo xam ne sax sama yéen i jariñ ñu waaw naan naan ko ni ñëw haram la rek sangara nga rek am na ci saaba yi ñoo xam ne mosuñu yeneen sangara ba ñu ñëw defar jaafar tayaar ca la bokk yéen suñu ko laalee fa la mën a yàlla day parce que ci yow yéen a ko jikkoo yoo xam ne yaa ngi ko jikkoo mooy ne ci yow rek dinañ ko jikkoo wax na ko ci tey yàlla yaakaar nañ ko ci taxaw ñu xam ne yàlla moo ko jël moo ko bisu moo naan sàngara mukk dama yéegal ak ñu ngi jiite jëm ndax dama gis ne moom mu yàq sama xel mi dafa ko saxal xel te sàngara dafay bind xel ñaaral bu mu ci ñëw yàlla nit ndax dama fiir ma toog bisu moo jàng ci nit ndax gis naa ne ñu ngi dara ñu ngi doon ñu dara ñu ngi toog ñu ngi doon xam nit waaye ñu ngi doon xam kay yàlla def ko rek waaw bu ma tëjee ñu ngi tëjee ñu yàlla ñu ngi xam rek waaye su ñu naan xataa seen ak bari ñu doon ma dem ñu ngi ñu ngi jàng waaye su ñu xam naa ñu ngi xam ko ci ko la sama wàcc na la xam ne aw nit dañu laaj lu ngi sarax laaj yi woon waaye na nga leeral sa jubal yaa xajan war na yaa ñaa la def yaa dóor jubal nag bakaat bu mag la xaras wane yéen lañ jubal woon yaa tax na ko yaa lu ñu wattandiku la yaa dóor jubal de yaa lu ñëw nga xam ne mooy war jubal bi nag yaa di ko jubbanti yaa kooku moom yaa fal na koo dóor yaa ngir jubbanti ko tey bari na tas na tas jubal yaa moo gën ci bu ñu wax ko laale ndax ñu ko jëriñoo la woon wala tamke wala tamke musrikaati foofu li ko waxal wàcc na ba nga xam ay jullit dañoo bëgg a takk ay jabar yoo xam ay yéefar lañ góor na wala tamke bu al musrikaati yéefar yi jigéen la yéefar bu jigéen xaraam naa denc de xataa yomb na ba fa ñu gën wala anafay jëwër mooy ñu defuñu lu daa ji gëm xayru ñu gëm ñu musrikatin bu yéefar bu jigéen la boo xamee kay ah, jëbër bu gëm yàlla sax nga takk ko jabar moo gëm nga dem di féeg yaa yéefar bu jigéen lu mu réeree daraja rek Abdullah ibn Rawaha dafa amoon ab jëwëram takk ko Hudayfa mu yamaani ñu noonu waaw ñu leen ñu xel yàlla ne ci gëm yàlla te bu jëwër moo gëm tuut yéefar boo xam ne gëmul yàlla rek lu jëm lépp mooy lu yonent bi wa sallam nekk am ab jëloor yar ko yarab diine ba mu nekk nga goreel ko waaw ba noppi denc ko waaw na nga da nga am ñaari weer la waaw pencam yàlla la waaw loolu moom moo gën waaye nag xataa denc jëloor bi sax nga xam ne sa doom dafay nekk jaamu moo gën ci denc nga xam ne ñoo xar la wala waa jënd tum bi lee yéen leen yéen su seen taar ak seen xalal de li nga xalal bi yéen waa xaa buñ dem ci yéefar de waa yéen ci ñoom daañu dem ci jigéen bi yàq yéen ngir taaram ngir xalalam ngir xaskanam waaye sàkkul borom diine rek waaye mu ko mën sàkk nga rek waa léegi nag jëli nañ ca alin kitaab laqal fa ñëw ca saaree may la insha allah wala tunkihu bu leen denculoo it al musrikiin yéefari góor ya ma tax nga xam ne yow jullit bu góor bi bañ nañ nga denc yéefar bu jigéen ma tax ne yow jullit bu góor bi itam bul xeeb yow jullit bu góor bi itam wala tunkihu bu leen denculoo al musrikiin yéefari góor ya ma tax ne jigéen bi nga xam ne jullit ba itam duñ ko may njëkkati yéefar de hatta ahlul kitaab ahlul kitaab wërtal naa dem ci njabar joo xam ne kitaab yëpp la waaw daal yooyu ñu ba tañu demee wala am dum jaam moom ñu bu daaju dem ar ñu ba ñu lay ñëw ñu halalam ak taaram ilaay ka ñu la gaay li ñu bañ ñu ngor leen wa dañu moom boo jaxasoo moom mu rek bu la kaay dem safara daf lay jëf lay jëf joo xam ne rek yaa ngi ko topp rek bu yàggee nga dem safara ba wala wala mu yàgg mu danañ waay ci làmm ñu yeneen tam dugal jëm ñu jëm ci aljana wal masira boog mbaa di si si kawam yooyu dañu ne dinañu jël ayat yi saatu fi alquran dinaa si ñëw ñu laa lay ndox yi wata sakkar mu ñu naa di ko gëm de loolu sama tax ñu ne bu tekkil ko wasal wàcc na dama xam ne waa jigéen jaamu mbarag dañ caa yi de ñii di ko bare ber jënd di tëb dafay léegi ndëkkal ñoom ñu li yam dang laa laa wekkam sa ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek jigéen jaa ngi mbërëg moom lañ koy def rek mu ne yeesal ñu ko dana ñu laaj ya amee na ñu ci mbërëg ak barab mbërëg moom lañ ko war a def rek te li xam ne yow moom mbërëg ak barab mbërëg afam solo la parce que loolu bari leen ñu saa ñu yéen ñi ci mooy di ci wax ci mbërëg seen jigéen sax amee dafa amee mbërëg moom sax bari la bul bul ko laalati la waaw wala taqrabu mu bu leen doona ak ñoom xataa affaire bi dañ dafay laajoo rek jigéen jaa moom rek jëkkëram amee ci sañ-sañ ci laal fa léegi dafa nga xam ne waaw sax na ba ci da nga xam ne sang na de soo xam ne mbërëg ma dog na waaw ba mu sange tey saa ko taar na dem laam nañ ba sange saa tey ma boole la nag moom rek li ma rasa nga rasul laa digal na leen yàlla soo ne mën ngaa boole moom waaw caq mbir ja xam nga boole moom ko dëgg la yàlla yóbbu ko na mu yàlla tawaa bi ñu ci laasal weer wala ñu dugg ñu yàlla am na ñu bu tagaro yàlla dana yàlla sàpp na dana ñu yaal ñi nga xam ne ay tuub te lañ ci bàkkaar sàpp na itam ñi nga xam ne dañuy laabal seen bopp ci bàkkaar de waaw tuub sama bàkkaar la bàkkaar yàlla bëgg sa bàkkaar tamit yàlla bëgg lool bàkkaar tey tax a tuub tuub te ñu yàlla mën a waaye waaye bëgg na itam ñi nga xam ne dañu laaj ci Dakar rek laa xoole waaw parce que ñu yaay laa ñëw saxtaare waaw bay Dakar rek gën a yor dem di bari Musaa itam atum lakum suratu li ko waxal wàcc na ba nga xam ne dañu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñoo xam ne dañuy booroon seen jabar waaw taxaw am ñoo xam ne dañuy jëkki am ñoo xam ne dañuy tëdd am ñoo xam ne dañu leen di dikkee ci wàllu gannaaw waaw pour ñu ñor ni ñoom ci yeneen dina ko ñu déglu ko ñu ngi daan suñu jabar bi leen jaaxaat. buur ba mu ñu fayal suñu ay jabar foofu xar suñ dara dem bay la lakk ñu nga leen. loolu ay ay ñu ñu di bay. li nga xam ne xel dañ cee bay bëgg ca lu ñett jabar yi kan. su ngay bayee seen. daa fee du ca leen. arsatum barabu ndaw seen am naa siitum naka ngeen soobe sa jabar nag ñi nga xam ne sa tool la sa tool la amul wàll ba li nga wax ne sax nga caa duggee wàll boo sax nga duggee wàll bu la neex nga dikkee wax na ko su la neexee nga taxawal ko su la neexee nga jëkkilee ko su la neexee nga sëbbilee ko su la neexee nga jublee ñoom su la neexee nga mën seen ñoom gannaaw waaye mala yi nga xam ne moom la ci ñëkkalal yëpp waaye mooy nga jaaxaanal ko moom waaye jigéen jël bu tudd ci gannaaw waaw góor ga dëgg waaw yow ni dañ daa wax ni kuy laal sa jabar te di ko ci wàllu njëgër gi doom ja dafay doom ja dafay jënd loolu laal xaram bi bàkkate du dëgg soo mën a jëm rek bu fekkee ci barab ndaw bi nga jëm te mu yokk bul jëm parce que barab ci gannaaw xam nga moo jiital loolu am sa ñu nga bokk dañ jëm waaye ñu jiital yëpp yi yëpp mooy yëpp yàlla sa waxtu mbooloo bismillah allah yo jëni ñu seetaane jënd ñu seetaane ñaari fas dama boo xam ne ñaax nga ko soog a boole bu ci yàlla bu ñu doon nekk bu mu nekk yàlla bu ñu lëcc ay yu nekk mooy baadulu parce que laa ragal mu yàlla ci ndigalam ak tereem wala mu xam ne ni nekk mu sa ñu laa koy ragal yëpp ragal leen yàlla ci ñëwee wér ni yéen ñëpp dañu ndaje ñoom tam tey yéen seen ngëm rek bëkk bi dëgaleen xam ne ñu dëgal gën ñu tereem yéen duñ ndaje yàlla dëgaleen ñi nga xam ne ñoo ko gënuñ de wala ta wax ne laa xare sanja mooy suñ soogu di ko wasal wàcc na ci xale bi seelam mooy saxaale yoo xam ne dañoo kulewoon ba nga xamee tey ñu ñu génn ñoom dootu dootu defar seen diggante gannaaw dafa ñu ne ko defar mu ne génn noonu buur ne wala ta ñu rek doon def laa la laa jëm ci yàlla xar defar ñu nan la julli ak tawal faraloon laa naa ni ko ngi dundee seen am sabar rek ngeen joxe def bi daal njël ngeen joxe ni bi daal dee suñu def ni ngam kooku bu ko def ni la yàq am na xalaw tere def ni baax rek wata pàqee tam ngi ragal yàlla loolu foo jëy ni dañu def ni ngam kon yàlla nga gis ni li nga jëy ni waaw def ko muy gën dama saafara sa jëy rek te def ni baax rek waaye bu leen jëy nga tere yu baax rek daf nga jënd saafara seen jëw wa tas bi tamit daal ñu def diggante nit ñi ubbeewu ñu ngi defaral diggante yi ndax daf koy béyoon mu xaaral yooyu rek soo defaral diggante yi ndax rek waaw defaral diggante ba ko yëkkuloo la ca nekk ci yi nga yor la ko toog rek. wallaahi wala xam nga ay bëgg la ñu ko ñor Aliou nag xam nga ñu seen njëriñ waaye yaa ngi ko ci ay jàppee ci leen yàlla di laqee ci ay yéen saa maa ngi fi jëlee ay ko ci ngeen seen comme ni ñu gën sax kooku yàlla du leen ko jàppee waaye ci bakkaar loolu ngeen waaye ci njëriñ saa yi mais laaw laaw baloo laaw laaw laaw ñu ñu gëm li ñu wax rek ñu ah wallaahi bi wallaahi gëm nañ ko àgg tëye nañ ko waaw waaw loolu saa yi ñu yàlla di ko jàppe kenn waaw maa ngi leen di ñu ñu gëm ñu ñu gëm ñu ñu gëm lépp gannaaw ba ñu war ñu ñu gëm ñu ñu waaye ba nga koy gëm dëppee naa sa posture loolu nga gëmoon seen lëjëm ji ñëw daal ba ñu wér di kële ñëw diine lan bi laay di wér ñëw ñëw bu ñëw la ko tëdd ñu ñëw day sam yow xasul laa bàkkaar rek laa xasal ndax lu ñu ñu ñu la gëcc yow wala ko ñu ko ya ko tëdd ñu ñu jàpp leen ñu ko sabab la sabab ñu ko lu ñu ñëw kan seen la nga xam ne seen bu ma ko sabab tëdd ñu ñu ko lu ñu ñëw kan seen de day jël yafakal bi rek la la la ñu rek wala wala affaire yi aji bay la ñu ko lawoon ali min aji salamu bi ñu define aji na kala ñoo ñoo wéeru na dafa ñu déglu ñu ñu fa ayoon ci jabar sam farab bu arbaate ashirin ñu ñu ko ñu ci war la ci déglu jabaram ñu ñu ñu ko ñu ci war ya xam ne ci dem ñoom fañ fa gam na ñu dalé fañ la na kala qasur ma ji ba lañ lam lañ bu teem ci la rek ñu gën ja ray na ñu yaram dafa doon de bu def ci bëgg fa fa jabar rek dañ ko wax ni bilaay do sama yow rek bi dal di fa fa gam na gam waaye farana ko ñu dem bu teem saafara rek la ci waral de toll sa jabar bu daaw dee tëdd ci ba yow daal da nga mën ngaa toog ñun ci weer yoo xam ne doo fa bañ ñun te yoon du la ci wax dara su yoon ci weer ma toog daal la taxawal benn la saafara sa ngeen jël ci sa bañ ñun benn yëdd saa di daal di ko fasal la fasal ñu sa jabar rek wal mu talaqaatu jigéen ñi fasal ñu yatarabbas ñu ñu ñu lukk jaam ci seen ci bakk fam sa sa takk la ñu ci weer waxtu weer jigéen ñi buñ ko fasal war na jàppal ba ba mu waxtu weer mooy mbërëg balaat benn mbërëg balaat benn mbërëg balaat de waaw loolu mooy ñu bëgg waaw bi nga xam góor gi coloré defar na sa diggante moom ba muy sa jëfam ngay jabaram bu ngeen tàggoo itam bu fekkee coloré yooyu da nga ko sàmm waaw ba waaw tëy bi ngir bañ laxasoo askan wi bari askan wi moo hedda bu dee bu dee su fafee nga xam ba ñetti weer bu dee ci waaw door nga xam ba ñetti weer waaw ak ci digg laxal fa yi rek bu fekkee ni ci ci gisaguñ bërëb yooyu wala ku magam ba dee ci bërëb bu ci weer moom lay jàpp waaw moom mooy xabaam la bu fekkee ci xel bële wasin kooku mooy xabaam la wala yoo xam ne daganit lay na ci ñoom jigéen ñi yàpp na ñu nëbbal mais xalaxalaa la bind na ko yàlla seeraan waaw daganit ci jigéen ñi mu nëbb dara lu yàlla bind ci réew soo xam ne jël na weer rek war na wax jëkkëram ne ko yaay yëf yëf na ci waaye bu mu ko nëbb su fekkee gis na mbërëg waaye war na ko wax ne gis na mbërëg de waaye dagar ñu nëbb dara de naka noonu ko mu safe ko itam waaye bu fekkee ni mbir itam ci moom na ko wax bu fekkee ni mbërëg la gis itam mu la na ko wax rek um ko ni ndam na tamit yoon ñu ne ko la ñu dëggal bi laa ci yàlla wala yéen di ko def laa ko di mbërëg aju bëgg su fekkee jigéen gëm na yàlla gëm na alaakara li xaw ci réew mi nga xamante ne tam dañuy jëm ba dara ba ba la ay jëkkëteem ah te ñu gën a xëy garab bi ñu ci xayri feem ci saali ko ci mbooloo ji dem mu ñu lëkkee. suñu arabe ndem na mën a yées laa na xëy na su fekkee ay nit yéen waaye fas jëkkëtam fas na ko ñu ngi jàppee ba waaye yàppi weer waaw maanaam jëm ci ñetti weer ci jëm ci boobu su fekkee jëkkër ji bëgg na koy xayri aat xay na koy xayri rek su koy nag bëgg koy xayri ngir waaye du jàngan fay li ngir lor ko de waaw bu jëkk waaw jëkk lislaam góor su bëggee fase jabaram rek daf koy fase waaw bu jàppee da balaa da yaag yeex bu mu fay liaat ko su ko waaw ëggo am ko xam nañ ne fase na jabaram waaw bu jàppee da ñu ne ko dina la bàyyi nga am jëkkër lépp day jàppee da balaa nga jeexarente rek dinaa ñëw fay la te duma la dëkk ak moom rek waaye yàlla nag dal di bañ waaw dal ne bu fekkee ni fase nañ jigéen na jàppee ne ba ñetti weer ñetti weer ñetti ceeb daal bu fekkee ni di diggante boobu nag jëkkër ji bëgg na ko jox fayli fayli boo xam ne denc ko waaye bañ ko lor la kon fay ko su fekkee fayli bu ko teree rek la yan mooy kooku waaye yan maay loolu wala nañu naan la ji yéen war jëkkër lu ñu la fi kat laala alayna war na leen bil ma'ruf ci luñ xam ci yoon jigéen am na xaq yoo xam ne daf ko war lu jëkkatam waaye jëkkat itam am na xaq yoo xam ne daf ko war lu jabaram nekk ci moom la xaq de góor bi moo war a ànda àndaaleeg moom kàndaale bu rafet moom mi ko jëlee ba mbokkam ba indi ko na ko naa ndax moom ànd bu rafet bi mu mën a dëkkeel moom na ko bañ a lor na koy dundal na koy xadd na koy jox dëkkuwaay dana booloog moom góor bi am na xaq joo xam ne jabaram moo ko ko ameel moom itam lépp li ko war na ko war na topp ndigalam de waaye nag xaq yi xaq góor gi moo rëdd xaq jigéen gi de yàlla ne wali rijaale aju naka la ñeel góor ña darajatun ak xeppee la xale yi ci ñoom jigéen ña de am na xaq ji mu topp jabaram jabar am na xaq ji mu topp jëkkëram waaye xàq ji jabar xàq ji jëkkër ji ci topp jabar ji kat moo gën a bëri ndax ji moom la yàlla def ni buur bi ci kaw jabar ji te jabar ji moom moo war a topp ndigal te bi ñoo ci am képp te góor gi lañ fay la moo joxe woon càmm moo gàddu dund kon bi de wala wala nga fi suñu aji man la ci góoram ak suñu rajo pare ñu ngi ci jëf dafa xam ne waaye yow ne jabaram dama lay fase ba faw te du la yar su ma la bàyyi nga sëy wér na talaaku tase li nga ne def na ko fayli marataan yaari yoon la fayli kat yoon tëral na ko waaye ñaari yoon rek lañ la may nga fayli te insaakum gannaaw ba war na leen ak jàpp su maaree suñ suñ bindar ay kasri woon seen pendal su fekkee ni fase nga sa jabar te bëgg ko faylu danga koy fase benn baat te jublu ci sakkal ne danga koy faylu kattan sax loolu nga sakkal ko seede waaye boo ko sakkal ni seede bu fekkee moom nga yéene te baat nga wax ne ko fase naa la te jàppee na ba feeñ na dañu jeexul mën ngaa ñëw faylu ko su fekkee ni fase si nga ko beneen yoon fii benn baat fii jàppee na ba feeñ na dañu jeexul mën ngaa ñëw faylu ko yaari yoon yooyu ñun rek la la sariya may gannaaw fay nga yaar yoon nag lii rek moo ca mën a teg jàpp fay ma bañ a tee wëcc doo wëccatee rek kese ma daal di ñàkk mu bàtt araam la nag fay li may bàtte sa bi waaw kon ngay jàpp doo tee sa mukk wala nga bàyyi bàyyi ko rafet waaw daal ko see rek laa ànd ak yooyu noonu wala waxee li daganut lakk ñee leen yéen dëkkër yi am taaxu bu ngeen jàppat ñaa ko su ngeen la ngeen jox leen seen dara te daganit ci góor gi kat bu tase jigéen ba noppi jëm dara ca lam ko joxoon góor ñu bari dañuy def loolu ñuy ñàkk jëm du muy soriyaatu boo ko fee tase bi daal mboolem loo ko joxoon lépp ay koy moom rek du ci jël dara illa an yaxaafa dara bi ragal lañ alaa yaqiina dañu taxawal ci su dee laay dawal yàlla lu ñu jigéen ñi nga xam ñaari way dañ jëm dañoo xam ne dañoo seet seen diggante ba xam ne mënut ñu ñëw sëy bu rafet sëy kustum dam ragal ñaan allah yokk ñoo bi ñu taxaw rek doon laaw daawal yàlla wala junaa ba taxale yéen ñaar leen bu ko def wala mu jotee bi bu fekkee ñu tey góor gi bañ naa fase si jot ba tax rek muy ko si mën na ñëw jot ba tam la moo xam jënd can nga moo xam loo can nga moo xam loo ëpp can nga nga fay su ñu fexeem lépp luñ déggoo rek ñoom ñoom la rek jigéen nga yeneen si ñoom suy na fukki ñoom sa jëm mën nga tàggoo ñoom waaw dañoo wàññee ko xel wàññee ko diine waaw sa demee xelu góor ñu mag ñëpp dan waaw te jamono yeneen siy jëkk la mat naa ne sa jabaram ñoom ci yeneen dugub naka ñaanal yàlla yeneen dugub naka ñaanal yàlla ñu teew may naa la ñetti soxla ñetti xaajo la ko mu ñëw tàgg ci jabaram li tax ñu wax ne nga diisi sa jabar te bul topp ndigalam mu ne ko yàlla may na ma ñetti xaajo yoo xam ne lu ma wax rek ñu xam ah, ko yoon loolu amul mooy na ma def rek mu gën a rafet ci jigéen ñi àdduna yëpp mu daal ne yàlla defal sama jabar mu gën a rafet jigéen yi àdduna yëpp ndaw sa daal di mel ni jant bi du sant ko néeg ba rek daal di parale mu rafet bagaasam di solo jëkkat bi ne ko lay def mu ne ko de duma soo woo xam nga ne yàlla am na nii laa mel daal jàmb naa la loolu dem ko buurab jam mu jëral mu ne ko sama jëkkat de mu ne ko doo dem mu ne ko fokk ma dem mu ne ko doo dem lii anka ñu gisale ñoom nga bëgg ma soo wecc mu ne ko moom daal de duma soo woo jàmb naa la waaw ñu xulee ba buur ba ñëw atte si gis ndaw sa ne ko wax na dëgg waaw kii war na fa jabar daal di fa nangu yóbbu mu ne yow yàlla soxla si ñaareel fa mooy ndaw foofu mën nga sotti galam ndaw fa daal di sotteeku galam buur ba daal di ko génne daal di ko génne si génne ba mu yàgg ñu siri ci proté galam waaw bu ne ko ñaari soxla yëpp dem nañ ci ngelaw nag waaye loolu ci xam ndaw fi ne ko xanaa di ci defoon nga ñaan rek yàlla delloo na meloon sama nekk yow ñu ne yàlla delloo sama defar na meloon waaw mu delloo ko na meloon rek mu nekk nii ñetti soxlaam yëpp def na saa ko dara waaye am na fàttali yaram jabaram su mu nekkee nag li ko yoonal mooy jamiyatu bint Abdoulaye ibnu Saloum bint Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Saloum dafa ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man day dama doon soob rifaata te léegi daal dootu man moom mukk taxawal na ci këram ci diinam ci jikkoom ci ni ma yare waaye daal yéen naa ko ma ànd ak moroomam rek ñu ko gën a tax gën caa ñëw gën caa xaw xam waaw kii daal sama boppam boppam dootul bokk te dem nit ñi nit ñi ci la fekk bi ma dellu ci téeram bi ma yàlla waxtu rek yéen ñu ko da yéen la xamee ñu ko tala tala la ma xamee ñu ko ñu ko dara tala ñu ko dara tala ñu ko waaye bu leen jéggi ko dañu ne tax ba ci jéggi nañu ubbooda laay bàyyil yàlla fayil ay ko ñëw la gaay di way tool de fayin talaqaa ndam fasagu mu dama dama yoon yu jëkk falaa tahillu dama yaar yoon ya falaa tahillu dagam ci laye ci moom min baadi ci gamaamam xataa tam cee bal ba tam ñu denc fay jëm jëkkat xayra ji dum ñoom su fekkee fasagu day moom xaraam na nag kooku toog moom mukk lu muy ba defee yeneen jëkkër ba toog laal ko laal bi yëpp fase ko ba mu jàppal ko ba wàllu ñaareel. waaye sa gàttal sax mu dem comme ni nga ko laajee ko loolu yàgg na ci Birame mu Safiir jabaram waaw dafa ñëw ci yeneen ba sallallahu alayhi wa sallam naka man ko ne daf maa fase ñett fase la ko fase maa ne ñaar wax ne ñu Safiir nag Safiir kooku dem ci Bayru waaye daal la mu xamee daal ñun nit tam sama rajo bi ci sama laxalaat mi nit ba ma rajo xamee kër la ma xamee la toll. mën da soo man yeneen bi ne ko waaye dangaa bëgg a dellu ñu ne jëkkër jëkkër ñu ne ko waaye yeneen bi ne ko doo ko a aslam mu mos aslam mooy bata ngeen fayee ba ku ci nekk rafet Abdourahmane ne yeneen bi billahi day fen dama koy sëgg nit ñi sëgg dara ab dal te jub nañu ñoom ñaari dal yéen ci yéen leen dal ya yéen di dal ya dal yéen di jëf dal yéen di bàyyi ñu di nga xam ne yéen ci ndaw si yaa mën nar nga ne ci ndicc nga daan rek laxee yaa xaate ni doom yi mu jural yow ñu ngi ko niree ñu niree sax ñaaraw sax di mbaaxal ñu niree baayam waaye daal li ma la wax rek foofu sa itam yow daal doom nga doolu ñoo jëkkër bi nga tëjal mu dem ay fan déedéet ma ko waa ji def na li nga waxoon xëy na yéen bi naka ngay sànni wax dëgg yëpp yëpp am na ma wax ñaara ji saa ma ne la war a dem saa rek pour que mun la wax li nga xam ne moom la ñu wax. dama toog mu dem toog day yéen bi génn àdduna mu ñëw ji kon dama laaj ñu ci ñu ko rek rek ah dama toog ah jamono si ñaar mu ñëw si ah mu la bëgg a faral di ko bëgg mu def rek sa bopp ci ak ko. atal ñu ko dama laaj ñu ci rek ci ah sama te jaxatee na fi dem jëm jëfee jëm jëm jëm lay def léegi bëgg a dee. ayib tamit ah man fas yéene ko xalaat ay lu baax lañ ci mbéy ci mbéy mi mbaa di ko gannaaw ak paatam ci xabal ba tamit denc fay jëm jëkkër dem ba tamit fay jëm jëkkër ay raway juróom ñoom dem laal ko naka ko abim baaxee ñoo dem laal ko te tamit ñëpp góor la ñoom jigéen bi ñëpp as leneen mooy mooy mën yi. ayib tamit ah man fas yéene ko xalaat wa bakaar xale yi ñaar leen ñoom ñaar am na taraaja bu ñu dellu ko antante jigéen ku ko jëkk ba mu fasee gannaaw ga ñoom ñoom ñu bëgg a delloonte dara ñëpp ko wala yooyu la daga ñu lay ñu ñaar am jàpp na insaan andam jàpp na yoom yëpp na bu ñu taxawal yu doon laay dayal yàlla wetu ko loolu ñu tuddoon yu doon laay ñu dayal yàlla yu doon laay ñu doon ko yu doon laay dama jël ko la xam ñu yàlla ay yàlla ñu ñu ñu fattam sal rek wa ya talaqtu min fa'a dalama jalaama yaa talax koy ngam fase gam ñu saa jigéen ña te balax na fañ jàpp fañ jabe ajale ne digal jeexal yi defoon te am si koy ñu jàppaleen leen imaaroohin ci lu ndar ay sarree ne ca dandal leen leen imaaroohin ci lu ndar de te fase jigéen ñu jàppoon ba baax ba ñu bëgg a jeex te bëggee faylu faylu te koy ko baax ba bëgg te faylu waccal na daan jeex rek ñu fay jëriñ góor walaa tam si koy ne bu leen jàppale li raawal ngir dollar li tax te dee ngir ne ngeen jéggi dara bu ko safee ba noppi nag ñoo def ci jéggi li ñoo defal la saa waaw xëy na ñu xel ko def nañu saali ko loolu. ku ci def loolu tooñ nga de te gaaral nga sa bopp mbugal moo xam ne mooy mbugalam yàlla. waaw te taxu waaye bu leen jàpp ak alquran yàlla Ousseynou ñu ngi nuyu ñoom Gune parce que kat mu tudd ñu ngi fële teewul yàlla alaykum ci yéen. wane nañu fa la xam lañu la fan alaykum ci yéen ñu ngi kitaabu ci la lañu alquran la wane ci bëtëm ak ci biiram. wane ci kum gën a abdoon bi ci ñun de ñu ngi ko sant sant ko ni muy jëfe ko wa taqullah ragaleen yàlla yàlla mu xam leen ni am na laa xamante yàlla alimin aji xam lañu ñu kuli seen ci lépp lay ne dara ñu bu ko def day fa talak bi fa bala ñaa gulay na falaata bi lay ne ko ko xasal wàcc na ci jigéen ñi xalin yasaar jëkkëram daf ko fasal noonu fasal waaye gannaaw ga mu jàppoon a bañ a dajale jeexagul jëkkër ja bëggaat ko mu bëggaat jëkkëram tam njëriñ nit di ko dal mayoon na ko jabaram mayoon na ko jigéenam taraxal na ko léegi léegi léegi sa yoon noonu sa ndaw si bëgg naa dolli ci jëkkëram jëkkër bi bëgg naa jëlaat jabaram tam ñu a tax ci diggante yi yàlla mu deet day fa sa ak sa balax ni fañ jabañ ajaloy na jeexal si desoon balaa taa bi loolu nag bu leen gàllankoor leen yéen kilifa yi nag am yéen kenn ci bi ñu sëyal asaajoy naak yooyu saa yi sa jigéen jëkkëram fa saa ne ko léegi moom bëgg naa delloo jëkkëram jëkkëram bëgg naa delloo moom yooyu seen sa biir biir gàllankoor rek. yàlla mooy de la fara ba ndam mu ngi lam fa ñu su fekkee yéen ñu mara am ba façon ba kay gëdëm ndam yi ba léegi na ngeen ñaan la waaye yooyu tamit julli bi sa yoon waaye moom digal seen waaye dem na rek ñu xam ci yoon parce que mu dëppal yoon nag ñoo façon ñaar ذلك جيغ لو ترغال ام تاو يعني دهنا واد بي من من كان سمعت من كنت يوم من بده بده بالله تعالى ولا لو بك بس لا ترغال اجل بده ذلك جيغ لو غالان كار فهم جيغ لو بني غالان كار فهم استامو جم لكم يا لين nga bañ a gàllankoor yow kilifa bi loolu mooy gën a laal ci sa bakkaar ñu la gën a laal ci bakkaar waa tey tam la gën a laal waaw ndax soo ko defut xam nga ñoom ñaar kas nañ bëggante jeex mais ñu lu fa tabbi ci ci nekk yow jëkkër ji yow kilifa bi da nga dëkk ca Dakar bi laa wala yàlla yàlla mu danañu xam lan mos laa nekk waaw suñ tëyee laa ko la ñu ne xamuloon loolu ba wala yàlla daatu ay ndaw wër na leen nañu leen fal ndaw nañu leen fal seen i doom la te daan yu mel ni xabar waa te fekk ndigal la nañu leen fal ay laa day ne doom seen xaw lay di yaarawaat sax mu lay nii di yaarawaay mat ci biir doom war nga soo mën fal ñaarawaat yi mat fëpp ñoo daa war mën fal lu ma yaaraat dañu xam ne nit ñi ñu matal relaata di dem mental ba ku bëgg a matal di dem mental di dem mental ñooy ñaari at dara waru caa dooleeku nag waxalal mawludi war na seen jikko lay ñëw kata moo di bàyyi risque yi ak nag moo war a dundal lay ji mental doole te ku feetii baaw moo war a xedde lay ñi nampal doomam bi meeree fi ci liñ xam ci yoon doon mooy kem kattanam laa tukallifu déefu togg na su mbakkani laa saa ngara kem kattanam laa tuddaara bu loroot waalidatum ndey di wala di aji foofu ci doomam duñ lor ndey ngir doomam mooy forcé ko mu di ko nampal ko duñ ko jox dara lu mu dundee wala moo dooruñ bu loroot suñ jubloo ñooy ko bii wala ci foofu ci doomam wàjj baay bi suñ ko lor mooy ngi nampal sa doom rek tax ñu waral waarifi war na aji daamu jot yi am jaay Mustafa lu ko kenn la rasul doom ji ci boppam itam su fekkee xam na alal te bàyyam amul dara dund bi bàyyi bi yaram war la yam kam ñoom ci alal yi doom ji lañ koy gisee in araba dan na mën a ñoom ñaari waajib ci saalan ak saral lu jiitu ñaari at ya sala dañu ci nangalante ñu ne mooy ci diggante seen yett saawar yi ak diisee su fekkee diisee dañu la bëgg a saral seen doom sax na ngir ñaari at nag ala ji na di bakkaal ñoom ñaar rek ñu diggante sori daal mooy ñaari at kooku moom bu ci àggee dafay far rek am am sikk waaye su fekkee am na ta gan yàlla wala lu tëye nday jot bàyyi jot d'accord ci faral ko waaye itam loolu dara muy gën a mën nañ koo faral rek loolu arab suñu dem nañu yoon am ko far demee su ngeen mën taleer ay laala suñu ay doon seen wala ginnaaw bi bakkar xala suñu wax leen wax ko lam suñu gën jébbale leen maa aataytu ma leen ko fay su fekkee nag ni yaa da ngaa bëgg a joxe sa doom sama mantal ko ci ndawam na nga di ko fay loolu dara nekk bul mere ci li ñu xam ci yoon de te a laa ragaleen yàlla yàlla moo xam leen am laa naka yàlla ba ci ñu aji xam lañu dina tamal ñu ko dañu def ko wala ci ñu ay yota far ñu dañu dee min kum ci yéen ci góor seen yoo faram te ñu day ak ajan ay jabar ya tarabbas ñu ñu ñu ci ñu jabar ya da arfu fi ma ci bakkan arbaata asri ñoom ci weer ya afran afu ci guddi góor su dee ay jabaram buñ sëy nañ sënji sënji mooy lan nañ soog ñeenti weer ak fukki guddi yoo xam ne waaye duñ ca sëy duñ ca waxaale sëy waaye duñ ca paarlige ci tabaay di jaagan takaare waaye loolu ñooy sënji waaye li koy sini suñu bañ jaxase ay askande waaye yonent ñu ne yàlla dana waaye dajale dundab doomu adama ci biiram ndeyam ñeent ci guddi mi waa ab takkante ñeent ci guddi mi di bind ñeent ci guddi mi di xëy ñu fatta dawaj waa yàpp ñeent ci waa moo tax ba saane ñëw di saane waa ca la raw tàmbalee waa doom ja waa ñu dal di yëngatu moo tax bu dee diir amee ñeent weer fekk mu yëngatu sëñ bi nag def nañ ko ndax bu am na amit taani ñoom ci weer waaye fokk mu yëngatu ñu xam ne biir la su ko defee nag ñu jàpp bañ a sëy waaye bañ a seen doom ja fekk nañ ko ci guddi nañ ngi léntu ndax yéen ci yéen ci weer rek bu matee mu ma am yëngatu ba waaye ci ñenn ñi waaye su ko tegee ci guddi nag laa bu doon ñëw lëkk rek balaa ne ndam jot nañu ajale yoon ma di seen waa ji moom def ba kala xale ci ñor leen dina xamal na sa lañ def saan si ne fii la taxoon jigéen nag ci tënjee ba tënjam jeex gis léegi waaw daal léegi di romb sànq na baax yi ak di romb yi nga xam ne ñoom la bëgg ñu labat ko loolu yéen waaw yéen seen xëy gëmb leen dëgg joxe leen nekk rek bul ma raw ci luñ xam ci yoon de wala wala adduna aji xam la dina tàmm yoon la ngeen def ko de yàlla xam ne lu ngeen di def yëpp jiit yëpp di téyeeram ci yéen wala ji ma def bàkkaar aleykum war leen yéen góor ñi ci ma xaral ci te la ngeen gaaral jël ci yéen ko def ñu sa ay ci laala moom labat jigéen la rek jigéen ji tey ji daga ni sa dagan itam labat comme di ñëw ni ko dama la si waaye nga gaaray fo nag loola moom dagan na ci sartam nag nga xam xattal gaaray moom it mu xam xattal gaaray waaw mooy nga ñëw ne ko yow dee rafet nga lool waaw taxam fa wala nga ne ko yow dee kaam fa tam jël waaw ay bëri bu góor bi la xamoon waaw man de sama kalam yi wala waaw benn waaw loolu ba ñu ko xamee rek dañ koy bëgg a laga ba daaray boobu nag waaw kooku waaw dara nga ko jëlee ba nga xam ne waaw Abu Salamata waaw doona waaw yonent bi dafa ñëw sallallahu alayhi wa sallam waaw fekk lala umu sala nga toog waaw ne ko xam nga ne li yàlla bind yëpp maa ci gën waaw maa yonent yàlla waaw maa ram wooy jëkk wooy mujj rek la mu ne ko yonent yàlla da nga bëgg labat te fekk maa ngi waaw maa ngi tënj mu ne ko déedéet waaw loolu gaaral la rek la loolu daga ay atlantum ite leneen nëbb fi si ci ci batt fen ak loo nëbb ali nga xam yàgg yàgg yàlla xam ne li ngay gaar ak yàgg yàgg da nga ca àgg de da nga ca waxee rek laata mu gën a ko laata yaa ngi doon bu leen gëlëm sax ñoom sëram ab taw bu leen gëlëm sax sax ñoom yëpp ca biir yaa dëgg lu laa la fi nekk am tàqooloo bu ngeen waxat xaw la wax maa raw sam jëm ñu xam ci yoon de gaaral rek lañ wax waaye daal bu ko ne du ma dem mooy nit mu ne du ma dem mooy nit waaw walaa tax si ñu bu leen dagg yëpp xaq de te ni kaay pas pasam say de ataaya bi nga xam ne dafa jot al kitaabu téere ya ajale digal bëgg bul bul takk mu kitam te xam ne ba jeexul yàlla mu xam ne ne am na laa naka yàlla yàlla mu dana mu xam naa fi am na ci dana ci bakkan seen lool yàlla mu nekk ci bakkanam doomu aadama yi lépp xam na ko safara yoo xam ko leen ko woon yàlla mu xam leen am na laa naka yàlla xasir na aji bëgg la ñu al sara ni ko xalu aji ko lañu digal laa jëne adé bakkaar xale ci yàlla in talaqtum lam fa tan nisa aji yéen maalam tamit fay fek jëlee leen ñoom am ta ay tax ñu ba itam leen dagal loolu na ak tànn jigéen soo ko takkee te xam ne rafet moom joxe ko ko can nga fase ko dara mu wa matt yooyu ne waaye yóbba leen alal mu sunu war aji xamam xadre tam kattanam wal muqtiri aji waa ñàkk xadre tam kattanam de bi dëggal jub na rafet ci liñ xam ci yoon ak ay bés ñu yàlla yéen ñu de yéen sa lakk ñëw ñu ngeen fas ngeen ñun jigéen ñi ñun xam ne am sama sóor ne jëkk bu ngeen laalal leen waxat faral tum sa dogal ngeen law na ñu leen farilatum ak càmm tamit su ma faral tum ñu ne ñoom gannaaw la la ngeen dogaloon de su fekkee takk nga jigéen xarafa gi daal moom daal di ko fexe ci tam nga ko joxoon moom la ñuy xaaj ca digg ba mu jël jëm yàlla nga jël jëm yàlla rek laa la fi nekkum am yaa soona bu ñu jégaloon dara nga xam ne ndaw si ñoo moom tooraale ñu gisee dara wala soo daal jël saalal di baxal la moom ay yaasee ku ko jéggalee àll fi yaa nga xam ni yow yaa ji nekk la ci la koy ñaq lu kaay fekk ko fekk wala jëkk bi ci boppam ni ko baal naa la seetee naa lay jëral yëpp jeeg yaa am tasee ak jéggale seen yéen góor ñi nag ak rab yi moo gën a jagale sa waa jërë ak yàlla yow góor gi nag nga baal ko moo gën a rafet tuut même ndaw si mu baal la wala kon tey yaa ngi leen béyee alhamdulilah nga leen daanaka mu diggante seen waaye daal lu mën a am na ci sant bu mu mel ni bu góor gi jëriñ ndaw si ba baal ko alal bi yëpp mu ndaw si moom waaye gën koo gi nga delloo sax lam laa wax de ne laa na ko yàlla bés maa jox ni ñaa xam ne ko bëgg ndik ko aati ko yëpp la ma la salaatu ji julli juróom loolu ko jox ci seen waxtu wa mu julli leen lillaahi ñal yàlla xaani ci ne nit ñi ndoy tatt ko de waaw xëy ko sëñ ngam ragal jàmm su fekkee waxtu ragal la maanaam nga bëgg a julli ci biir xare par exemple julli lam sañ day julli te yaa ngay dox di dem ay rek baax na ñoom ñu ñëw di gaara sañ day julli te dawal fay fas bi yooyu léegi tey moom la fekk la fa waaye ba fa julli gën mat de tey daa amoon sëñ nga doon lu yoon parce que laa julli ñoom yàlla kan la nga sunu kan xamuloo leen maanaam kat ni loolu nekk la ñu taala ñu xam ko rek wala su ñu yëtoo fa ñu gën ñu doxee ñu ci ci joxeel waaye faral ko ñu day ak ak ñu jabar nañ leen denc wasiyatun dénkaane li ataaji ñeel ay jabar seen dénkaane li ngeen di jox nattaan ab yóbbal ilal xayli ba ca jox ak xat ma de doo doon xat lañ doon tënk kon yéen sax laa gisee jiite léegi ci xaral nga alxuraan xayal alxuraajum mbir nañ mbir ñu génn de seen xaraj na ndem génn nañ xaraaj naa de bakkaar xalal ci yàlleen finance am na wala ñu def ci am ci ni ci mbett seen ñu maroosin ci lañ xam ci yoon de suñ génnee rek bu ñu sànke loola moom dara nekk ci wala wala xasi suñu aji la ci gërëm ak suñu aji xaral la ci jox wala ñu wala ñu talaqaate ak ñu nekkal ñu ñu fas ñu juróom mataan yóbbal ba def ñu jox leen sa bin moo rek ci lañ xam ci yoon mooy kam kattan la ak ñu fas a gërëm ku mën a jaam ku mën a mburu ak xam dañoo dëggal ak dëggal ay bu tax ñu wara wala ñu wala def asali bu tan bidal bin bidal alam tara ndax gisu la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila xanaa gis nga ñi nga xam ne dañoo génnoon seen i kët te ay junne la ñu woon ñeneen ci junne la ñu wala juróom-ñetti junne wala fukki junne wala ñett fukki junne wala ñeent fukki junne wala juróom-ñaar fukki junne waaw te ñooy nit yeneen ci wàlla seen yoon ataral moo ñu baragal ak dee dañ doon daw mbas mbas kaddu jëróo ma rek ñu ne nañ génn ñu daw yéen lu mat juróom-ñaar fukki junne di daw di daw di daw basal fañ defene fa la ñu rawe mbas ma te xaala ta wax yàlla loolu ñoo leen te xaala ta wax loolu ñoo leen laaw yàlla mun mootee dooleen bañ dee ba defe ne rey nañ ndax li yàlla dooleem foofu ñoom tam ñoom ñëpp ñu daal di dee dinaa yàlla kat mu dundal leen gannaaw juróom ñetti fan nag ñu yonent bi ñu wax ñu ñaan la ko yàlla ñu ñaan yàlla yàlla dekkal leen ñu dekku